bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasala allahu wasallama ala seyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen baalu àq ni nga xam ne noonu la ko muassasatul wafa'i bi xuquqil iman baaxoo ànd ak yéen bi koor gi tàmbalee ba tey jii di fukkeelu fan bi am ñaar dellusiwaat nañ ci béréb bi ak ci waxtu wi fas yéene àndaat ak yéen dalal kenn ci ñi nga xam ne tànn nañ leen ñu fës yéene ànd ak ñun diiru waru koor yi ngir jàngat benn ci tomb yi nga xamante ne tànn nañ ko bo bëgg bëgg ko bokk ak yéen jàngat ko kon ki ñuy dalal tey mooy sëriñ Mamor Mbàkke ñu gën koo xam ci sëriñ Mamor Mbàkke xam sa diine bala ñu ko jox kàddu gi comme niñ ko baaxoo rek dañuy xamle aslëf ci ay jaar-jaaram ak ay yëngutoom ci wàllu jàng ak jàngale sëriñ Mamour Mbacke mu ngi tàmbulee njàngum alxuraanam ci ku ñu wax sëriñ Mahmoudan Niang ci Touba mooy ki nga xam ne moo ko tàmbalil njàngum alxuraanam ginnaaw bi dem na ci jeneen daara bu ñuy wax daaray ñànka muy béréb bu ñu ràññi ci wàllu jàngale alxuraan ginnaaw bi la fa jógee dem ci daara ju mag jooju muy wax daaray kokki foofee la mottalee njàngum alxuraanul karim bi mu noppee ci njàngum alxuraan tamit lii nga xamante ne mooy wàllu njàngum xam-xam mi béréb bii nga xamante ne kenn umpalewu ko ci tuubaa ak li ko wër te muy kër Serigne Habib Mbacké daara jooju nga xamante ne borom xam-xam yu baree baree bari jaar nañ fa borom xam-xam yu baree bari foofu lañu génne daara jooju noonu foofa la jànge xam-xam waaye nag bi mu jàngee ba noppi taxul. yëg waar googu waar nga xamante ne ci la doon ba tey daf caa continuer bi ci yëngatu muy jàng ak jàngale ci kaw loolu ci la nag ber daara tàmbali di jàngale waaye nag yëmul ci njàngale mi e, muy def ay conférence ñu xam ràññee lool ci wàllu googu ba tey tamit lii nga xamante ne mooy rajo yi rajo yu baree bari am na fa ay émission yoo xamante ne mi ngi ko fay def di ca leeral nit ñi lu jëm ci seen wàllu diine yaakaar naa ne wàllu googu liggéey na ci liggéey bu am solo ndax lu baree bari ci farata yi nga xamante ne jullit bi war na koo xàmmee tënk na ko ci lang wolof ci lakk wolof ci tënk bu gàtt bu yomb xam yu baree bari def na ko ci wàll googu yaakaar naa loolu liggéey bu mag la boo xamante ne mi ngi ci yëngu yàlla na ko ci yàlla fay kon li nga xamante ne moom la fas yéenee waxtaan ak ñun tey jii mooy. baax ci sa ñaari waajur muy farata joo xamante ne yàlla ci boppam moo ko sant jullit bi moo ko def kon euh, lan mooy ban importance la baax ci sa ñaari waajur am loolu danañu ko xamal dana danañu xamal tamit baax ci sa ñaari waajur lan mooy ab atem ndax farata la wala sunna la wala dañu ko sopp danañu xamal tamit naka la nit ki di baaxe ci ñaari waajuram ak yan anam yan anam la nit ki mën a baaxe ci ñaari waajuram dañu xamal tamit ne nit ki bu fekkente ne dafa euh, li ñu ko santoon ci ñaari waajuram xaj na da koo defut ba ñaari waajur yooyu génn àdduna ana loolee naka la ko mën a dabaatale kon yaakaar na na tey jii képp koo xamante ne euh, yaa ngi ci jotaay bi wala képp koo xam ne yaa ngi ñuy topp ci rajo yi waaw nga jariñu kon na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko ñu fàttali mbooloo mi rek ne ku am laaj boo xamante ne aju na ci lii nga xamante ne moom lay waxtaane wala mu aju ci geneen wàll incha allah boo ko indee li aju ci li muy waxtaan bis na ci tontu léegi li aju ci geneen wàll incha allah bis yi nga xamante ne moom lañ jagleel tontu laaj yi aju ci wàllu fiqh incha allah te tey yi bokk ci incha allah des na ci tontu kon yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين mbokki fi teew asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu gannaaw bi nu sante sun borom subhaanahu wa taala julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu ci nuyoo lislaam bu tedd boobu yi di leen ndokkeel it ci weer wu tedd wu mag wi nu nekk di shahr ramadan al mubarak waaye di leen ndokkeel it ci pàkk bu tedd bi nu nekk di Darou Moukhty waaye ci barab bu tedd bii nu toog di am mbégte bu baax a baax ci bokk ci yëngutu yi nga xam ne yéen a ngi koy yëngutu ci koor gi mu nekk yëngutu yu am njariñ am na nanu mbégte ci boole gi ngeen nu ci boole ndax lépp lu waaye di yëngutu te seen njariñ rek ci juddoo ku la ca boole ku nekk yéene na la njariñ kon yéen gi yéene gi ngeen nu yéene njariñ ba tax ngeen boole nu ci liggéey bi loolu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax waaye di jagleel cant akub ndokkeel mu assasatu Wafa bi xuquqil iman ci initiative bi waaye ci courage bi ñu am ba taxawal lu am sol li ñu taxawal te mu doon loo xam ne jamono ji ñu toll àdduna sépp ñu ngi ci jariñu ba li mu làmboo ci njariñ ni njariñ lu toll jàpp naa ñoom ci seen bopp sax ump na leen mu doon loo xam ne it lu mel noonu rek lañuy séentu ci barab yu mel nii barab bu mel ni Touba barab bu mel ni Darou yi Darou Salam bépp dëkk bu Serigne Touba sanc wala mu joxe ndigal la sanc ko ndax mel lu mel nii rek moo ko war a balle te lu mel lañ fay séentu kon dem day mel ni kon dundal ngeen bu baax turaas bi nga xam ne moom la fi mag ñu bàyyoon ndax boroom dëkk bi di borom Darou yi ku ne xam ne dundam gépp xam-xam rek la woon Serigne Touba bi muy door a sanc Touba wala sanc gu ko sax bi mu sampee daaree alquran feetli ko Serigne Abdourahmane loolu dafa daal di samp daaree xam-xam ca wet ga feetli ko moom Serigne Ibra Faty na mu feetu woon njàngaleem xam-xam mi ba bi mu fay jógee di dem Jolof moom la àndal mu yor daaree xam-xam ci ba mu fi jógee dem ci géej gi it bari na ñoo xam ne bi mu dem ci géej gi da leen bàyyi fekk da leen bàyyi ñuy door tàmbali bi mu desee fekk ne leen ñu géeju te ñu ñëpp ci dara yi borom dara lañ daaram jooju Moustapha yi ba jamono ji ñu toll kon defe naa ne defal liggéeyaluñ ko ci dëkkam bi lu gën a sedd xolam eh, yëngatu yi mel ni yi ngeen di def ndax yëngatu la yu dundal xam-xam te te di ko tasaare waaye ñuy dogal ngant it ci njalbeen gi ci ne ndax lépp luñ fi wax ñu nu ëpp xam-xam foofu gën ñu ko xam ñoo toog ci jotaay bi kon day mel ni waxtaan wi bu melul nañ ko séentoo it yaa ko sabab bokk na ci sunu gàttu jéego ci lefum xam-xam waaye sunu kàddu gu ñàkk leer sunu gëstu bu yaatuwut waaye lañ ci dale xel rek moo di ne gannaaw ay boroom xam-xam rek ñoo fi teg teew kon am nañ dalu xel ci ne kon lépp lu ci matut dañ ko mottali lu ci rafetut dañ ko rafetal lu ci luñ ci juum it dañ ko defar incha allah kon loolu lañ ci defe ak dal xel kon niñ ko waxee nag tomb bi nga xam ne moom lañ nu sant ñu waxtaan ci mu di birrul walidayni mbokk mi firee ko léegi baax ci ñaari waajur mu doon lu ama am solo lu yitteel ndax lislaam jiitalu lenn bàyyi ko gannaaw amul lenn lislam jiital desal gannaaw baax ci ñaari waajur fonk ko fonk dana ci doy rek bi nga xam ne Abdullah ibn Mas'ud moo ko nettali wax ne dama laaj yonent bi sallallahu alayhi ko ana jën jëf gën ci jëf yi mu ne ko as-salaatu ala waqtiha ne ma ne ko summa ay mu ne ko birrul walidayni ne ko summa ay mu ne ko aljihaadi fi sabilillah nga xool kon fi mu dugal birul walidayni nga xam ne bi mu jiitlee julli ci waxtoom nga xam ne julli gi kon ba day mel ne julli ba lu ko gën it day fekk chartu ba mu ca sësali topp ja muy julli ci waxtoom waaye su jàllee nag birul walidayni moo ci daal di sës ci saasa nga xam ne jihaad li muy màgg màgg ci sam li muy rëy rëy ak li muy am am daraja birul walidayni day jàll euh, jihaad door topp ci gannaaw kon loolu dafay Eh, biru waalideen kon tomb la ba am solo boo xam ne lislaam jiitalu lenn féetale ko gannaaw li ma wax ne gën gi ko julli gën sax day aaja charte boobu mu ca teg tege ca muy mu doon ci waxtoom dañ ñëw ci kanam tuuti xadis boo xam ne daf caa wax ni sax moo gën julli loolu lépp li ma bëgg a wax rek mooy kon tomb boobu tomb la ba am solo bu yitteel boo xam ne eh, laaj na lool waxtaane surtout jamono ji nu toll birul walidayn nag manees na ko firee noonu manees na ko firee baax ci ñaari waajur manees na ko firee jëfe njëkk sa ñaari waajur manees na ko firee mane sa ñaari waajur manees na ko firee topp sa ñaari waajur ku nag waaye bu ñu xoolee dañ gis ne alxuraan eh, baat bi muy gën a jëfandikoo may baatub ixsaan ñaar fu mu ko tudd fa nekk baatub ixsaan la jëfandikoo dañuy gis ne baatu ixsaan dafa gën a matale ihsaan dafa làmb lu bari ndax ihsaan bir ca la bokk ash-shafaqa al-atf at-tawaddul isaaru rida yëpp dafay tàbbi ci biir ihsaan mooy dafay làmb jëfe njëkk waaye dafay làmb yërmande làmb moo ñeewante ak topp ak nangu ak tànn ngërëmam mu gënal la lu dul moom yëpp boo fekkee da ngaa jëfandikoo ci biiram moo tax sunu di wax ne wa abudullaha wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana na ngeen jaamu seen boroom na ngeen jaamu yàlla te bu ko boole ak dara waaye na ngeen rafetal itam jëm ci sen ñaari wajur imaam Xurtubi dafay wax ne axaqu nnaasi ba'da alxaaliqi almannaan bishukri wal ixsaani waltizaami albirri wa taa'ati wal idaan man xarana allahu alixsaana ilayhi bi ibaadatihi wa taa'ati nee na ki Euh, ki nga xam ne moo ëpp xàq ci nit ñi bu yàlla jàllee yàlla li mu làmboo li li mu yaayoo ci cant yayoo ko ci rafetal jëm ci moom yayoo ko ci taqoog njàkk ak la moom gannaaw bu jàllee ka ëpp xàq ci ñaari ci ci ci nit ñi jaamu ko weetal ko moom la ca lëkkale yàlla dafa lëkkale jaamu ko ak rafetal jëm ci moom ci lëkkale sant ko ci sant ko dafa lëkkale sant yàlla ak sant kooka kooka mooy ñaari waajur ndax suñu boom nee na anushkur ah, lii wali walidayka ilayyal masir nanga ma sant maag sa ñaari waajur kon dafa sant sësale ak cantam ak cantam waaye sësale ak jëm ko xeetal jëme ci kook jëme ci ñaari waajur ismail xaqi wax na ci ruuxul bayaan ne fa ahamul wada tawxidi war yépp ba ci ëpp solo gën caa yitteel moo di rafetal jëme ci sa ñaari waajur moo tax eh, xadis bi loolu junju léegi eh, Ismail Xaqi moom moo ko indi wax ne yonu saasa mi ngi wax ni afdalu min as-salati was-sawmi wal-hajji wal-umrati wal-jihadi fi sabilillah boobu demee ci itxaaf danga ko ca fekk mu ne baax ci sa ñaari waajur wala jëfe njëkk sa ñaari waajur moo gën julli moo gën koor moo gën xaj ak umra ak jihaar ci yoonu yàlla moo waral kon sunu borom lëkkale ngërëmam ci seen ngërëm ñoom ñaar waaye lëkkale itam meram moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni wa suxtullahi fi suxtil walidayni ngërëmal yàlla mi ngi aju ci kaw ngërëmal ñaari waajur maanaam bu la sa ñaari waajur yi gërëmee rek ci ngay mën a ami ngërëmul yàlla waaye merum yàlla it mi ngi ko aj ci merum ñaari waajur kon bu buñ jëlee umum umumu xadis bi day mel ni sunu borom subhanahu wa ta'ala daf koy gërëm moom mi rafetal ci jëm ci ñaar waajuram ba ñu gërëm ko daf koy gërëm donte sax mataliwut borom donte matalu ko it du tee day làmboo ngërëmal yàlla lool ci gërëm gi ko ñaari waajuram gërëm su fekkoon dañu laaj benn laaj laaj ne ma wajhu ta'alluqi ridallahi bi ridal walid lan mooy anamuk aj gi suñu borom aj ngërëmam ci ngërëma ñaari waajur subaa des na mën a tontu ne al jazaa'u jinsil amal pay gu nekk dafay xeetoo ak jëf janga xam ne ma waral pay ga ndax day mel ni suñu borom moo ko digal ngir mu baaxe ñaari waajuram mu rafetal jëmi ci ñoom kon day mel ni ngërëmal yàlla gërëm loo ba tax mu gërëm loo ñaari waajuram kon topp gam topp ñaari waajuram kon dafa tax mu gërëm loo ñaari waajuram kon ci loolu la ko suñu borom di bi ma tax euh, mu wax ne laa yashkurillah ma laa yashkurin nas xaddis boobu Tirmizi moo ko génne jële ko ci xaddisu xaddisu Amr ibn al-As xaakim itam wéral na ko euh, mu wax ne itam ku ñu wax xaafis ibnu xajar nee na ñanti riwaaya digg na ci xaddis boobu riwaaya njëkk bi dafay rafu lafsil jalaale wan naas muy laa yaskurillaahu man laa yaskuri naasu am na riwaaya boo xam ne daf leen di nasab ñoom ñaar ñëpp laa yaskurillaaha man laa yaskuri naasa ñetteel bi dafay rafa'u ismul jalal nasbu an naas muy laa yaskurillaahu man laa yaskuri naasa ñeenteel bi mooy safaan bi mooy nasbu ismul jalal rafa'u an naas laa yaskurillaaha man laa yaskuri kon day mel ni kon cant cantug ñaari ngërëmam daf koo aj ci kaw ngërëmal ñaari waajur bu demee ci jaamiu saxir e, abdurrahman ibnul kamal mi fi netti xadis boo xam riwaay boo xam ne mi ko jële ci tabraani yi wax ne taatullahi taatul walid awil awil walidayni wa maasiyatullahi maasiyatul walid topp yàlla mooy topp ñaari waajur maanaam soo toppee sa ñaari waajur topp nga yàlla waaye itam mooy yàlla mooy mooy ñaari waajur te mooy saa boo mooyee sa ñaari waajur mooy nga yàlla ndax suñu boobu moo diggal moo digle ñu jëfe njekk ci ñaari waajur kon demee saa boo bàyyi ndigal yàlla nga bàyyi kon yàlla nga waaye soo ko defee yàlla nga topp ndax moom nga topp ndigalam ci benn riwaay boo xam ne Ahmad ibn Umar eh, moo ko indi moom beneen siixa la ko indee mooy ridar ridar rabbi tabaraka wa taala fi ridal walidayni wa suxtu rabbi tabaraka wa taala fi suxtil walidayni noonu la ko sa waajur itam indee mooy ngërëmal borom bi tabaraka wa taala mi ngi ci biir ngërëmal ñaari waajur waaye bi tabaraka mi ngi ci biir merum ñaari waajur biru nag mi biru walidayni bu ñëwee ci ab atteem ci lislaam mooy farata la farata ji fardon fardu aynin la maa faratay jëmm la jëmm ju nekk farata la juñ juñ gàll ci yow xataa sax bu fekkee sa ñaari waajur dañoo nekk faasiqin dañoo nekk ay kàccoor du tee sa jëfe njekk ci ñoom ñaar farata lay doon ci yow far fardu fardu ayni lay doon ci yow loolu sax na ci alquran sax na ci sunna sax na ci li boroom xam-xam yépp daje indi ci ne baax ci ñaari waajur fardu fay la moo xam ne sa ñaari waajur kàccoor googu ñu kàccoor yi kàccoor ci wàllu pas-pas wala kàccoor ci wàllu jëf la waaye donte kawe na lool sax mooy ñoom ñaar dañoo doon sax ay yéefar ñoom sa ñaar dañu doon ay yéefar sax teewut du tee jëfe njekk ci ñoom warugar la ci jàmm muy farata la ci yow li feek ñi ngi sax di dund bu demee ci alquran mi ngi wax ne wa xadaa rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sa borom dogal na ci yow at na ci yow saxal na ci yow nga bañ a jaamu kenn ku dul moom waaye itam nga rafetal jëme ci sa ñaari waajur nga gis na kon ba tuddee boppam ñaari waajur la ci sësale mubasharatan del waxaan wa wassayna al insana bi walidayhi husna dénk nañu nit ngir mu rafetal jëme ci ñaari waajuram kon ñaari aay yooyu kon tegtale tegtale na ne kon warugar la ci alquran rafetal jëme ci ñaari waajur bu dee ci sunna ash-shaykhaan solo nañu muy Bukhari ak Muslim nga xam ne ñoo gën a wér ay xadis ñoom ñaar ñëpp solo nañ wax ne ab waaye dafa dikk ci yonent bi sallallahu alayhi diisoog moom di ko tàggu ci dem ci jihaar joo xam ne Eh, juñ doon waajal la neen saas laaj ne ko awa xayyun waalidaak xaala naam xaala fa fiihima fa jaahid mu ne ko ndax ndax ndax du sa ñaari waajur ñi ngi dund mu ne ko ah kay ñi ngi dund mu ne ko demal nga ja nga jihaat ci ñoom demal nga jihaat mooy demal nga toppatoo leen yor leen taxawu leen suba loolu mooy si jihaat yow. ba tey ñoom ñaar solo nañu beneen xadis wax ne dina saas dafa ne ala unabbi'ukum bi akbaril kabaa'ir ñett yoon. ñu ne ko balaa ya rasulallah mu ne al ishraaku billahi wa uququl walidayn boo seetantal da ngay gis ne ni ma la waxoon léegi ne suñu borom bi mu tuddee wéetal ko ak jaamu ko ñaari waajur la ci sasale mubasharatan bi mu diglee ñu sant ko sant ñaari waajur la ci sasale waaye gis nga xadis bi it bi mu tuddee bàkkaar bi gën a mag nga xam ne mooy bokkaale yàlla ba bàkkaar ba mu ci sësale mooy mooy ñaari waajur doge leen war ma ñàkk rafetal jëme ci ñoom wala yësal nga xam ne kon ca topp ga ñoom ñaar ñoo sësaloo waaye ci moy gi tam ñoom ñaar ñoo sësaloo loolu ba tey dafay wane ba tey màggaay gi nga xam ne biru waalidayni màgg na ko ak dayu bi ko lislaam jox dafa wax ne ndax duma leen xibaar duma leen yee duma leen leeral ban bàkkaar moo gën a rëy ci bàkkaar yi ñu ne ko wax ko ñett yoon ñu ne ko ah kay yow yàlla yónni mu ne mooy bokkaale ak yàlla ak itam waruma sa ñàkk rafetal jëme ci ñoom dëggi dëggi bir nag muy jëfe njekk ñaari waajur dana ame ci ñeenti yëf al birru bil lisaan al birru bil qalbi al birru bil jasadi al birru bil amwaal wala bil infaaq ñeenti anam yooyu yëpp des na ci jëfe njekk ñaari waajur su dee ci wax nañ cay jëfe njekk ñaari waajur wala nañ cay baaxe ci ñaari waajur la ca jiitu mooy ngay wax ak moom wax ju nooy sooy wax ak moom na nooyal say wax wax ju yaru wax ju dal wax juy tegtale ak ñeewant wax juy tegtale yërmande wax juy tegtale ak nangu eh, ni mu dikke doon lu leer ci alxuraanul karim sunu borom ne waxul lahuma qawlan karima na ngay wax ak ñoom wax ju tedd wax ju nooy wax ju teg teggin wax ju tegtalu Xurtubi nee na dañoo laaj Ibnul Musayyab ne ko ma haadal qawlul ma haadal qawlul karim mu ne xawlul abdil mudnibi li sayyidil fadhil ghaliz dañ ko laaj ne ko al qawlul karim ji suñu boon wax ana mooy lan mu ne mu ngi mel ni ku ñu moom muy ab jàmm su fekkee dafa tooñ jàdd aw yoon te ab sangam doon ko tàng diine doon ko naqari deret doon ko ñagas su fekkee jaam ba jàdd na yoon e, buy wax ak moom na muy yaroo ak na muy toroxloo ci kanamam ngir bëgguñu ñu jéggal ko neen lool wax waxin mu mel noonu bu dee wax woon na waxin mu mel noonu mooy alxawlul karim mooy teggi nii nga sàmm ci booy waxal si ñaar waay ci nooyal wax ja ak toroxlu ci kanamam ak teggin la wax ja teyal ko fexe ba mu nekk wax ju rafet wax ju nooy jox xam ne benn euh, luy mën a jur fitna du ci juddoo Ibnu Abbas mi ngi wax ci wax ji sunu borom di wax ne wa bil walidayni ihsana mu ne lam ca namm mooy nga jëfe njekk nga jëfe leen njekk ñoom ñaar boole koog ñeewant akuk nooy ci seen kanam bul teengal jëme ci ñoom ci booy wax bul teengal wax ja waaye bu leen xool xool boo xam ne xoolub jala waaye bul yëkkati sa kaddu mu tiim seen kaddu waaye da ngeen ne ci kanamam mel ni jaam ci kanamu ab sangam ngir torotlu ci seen kanam loolu sunu boon di wax ne wa qada rabbuka wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa lahuma qawlan karima waxfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma wa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira suñ borom ne sa borom dogal na ci yow nga bañ a jaamu kenn ku dul moom waaye su jàllee nag naga rafetal jëme ci sa ñaari waajur benn nag kenn ci ñoom mën naa dem ba ak mag ak mage gaar ko moom màggat wala ñoom ñaar ñépp sax ñu àgg ci mag te ku ne xam na yor mag eh, la ca nekk ca ay jafe-jafe ca na muy naqare deret ndax ñaari mag day naqare deret la ca gën a bari boole kook eh, diis ga muy diis ci topp nga xam ne sa say yitte yépp nga xam daanaka yow programme yi dootu ci bokk sa yitteeg yépp day dagg ngir féeteeg moom ci di ko topp ak di ko taxaw loole nag lu mu metti metti ak lu mu diis diis ak lu mu yàgg-yàgg bu mu tax nga wax yenn kàddu gi tegtal ni da ci moom wala da ngaa ci moom wala da ngaa ci moom moo tax bu jëfandikoo baatu ëf wala bépp baat boo xam ne dafay tegtal yow mi daal tàyyi nga ci moom wala sonn nga wala doyal nga loolu kàddu mel ne bu ngeen ci sa moo xam ëf la wala mbas wala cam wala seetit wala bépp baat boo xam ne tegtale na ne yow mi tàyyi nga wala sonn nga baat boobu bu ko jëfandikoo rawati nag di leen gëdd bu leen gëdd mukk ñoom ñaar waaye di leen wax wax ju tedd wax ju nooy wax ju tegginu tegay sippi laa fam toroxlu ci moom maanaam naka toroxlu ci seen kanam ngir ëmbal goo leen di ëmbal de te boo am waaye del de ko wala di leen ñaanal saa su nekk di wax ne yow suñu boom yàlla leen yërëm ni ñu ma yaree woon ba ma nekkee xale Ismail Xaqi wax na ci ruuxal bayaan ne li suñu ne waxfid lahuma janaaxa dulli janaaxa dullu mu ne isti'aratun bil kinaaya maanaam dafa jël dullu ak tawaadu muy muy toroxlu ak sippiku mu jox ko wàcc waayu njanaaw ndax njanaaw buy naaw su bëggee wàcc na muy damme laafiya ak nam koy leme ak nam koy wàccee nam koy tërale noonu lay misaal ci jëm ni nga toroxloo ci sa kanam ñaar yooyu moo tax mu jëf baat janaaxa dullu muy laafum toroxlu noonu nga xam ne lay damme laaf yi bi moo lañ misaal ci toroxlu ci ñaari waajur muy sipp ci seen kanam ak nooy ci seen kanam ibnu abbas ne radiyallahu anhu kun ma'al walidayni kal abdil mudnibi dalil ad da'if li sayyidil fadil ghalid ay fi tawaadu tamalluq na nga nekk sa ñaari waajur mel ni jaam bu tooñ bu torox bu lot ci kanamu sangam bu diis bu naqari deret bu ñagas ci na ngay toroxloo ci kanamam ak na koy nangule kon euh, borom xam-xam yi indi nañ ci ay wax yu baree baree bari ci ni ñuy tafsiree aaya boobu ma jàng léegi buñ demee ci az-Zawaajir dañuy wax ne suñu borom dafa digle dafa digle ihsaan muy rafetal jëme ci ñoom ñaar te ihsaan mooy albirru wa shafqa wal atfu wa tawaddud wa isaru rida dafa digle ñu jëfee ko njàkk ñeewantu ko yërëm ko nangul ko tànn ngërëmam mu gën a ludul moom waaye noon la tere itam ñu wax ko baatu bu uff wala bépp baat bu koy tegtale ndax kii naa yàlla boo xam dafay wane eh, ak ñaawal ñàkk teggin te mën naa jur lor itam ak xeet wu mën a doon nag bar ci lu gën a néew sax uuf jooju ni ma ko waxee woon léegi loolu sax am xadis bu ci rot yéen saa adna min uuf lanaha anhu fal ya'malil aaqu ma sha'a an ya'mal falan yadxulil janna wal ya'malil barru ma sha'a an ya'mal falan yadxulin naar xadis boobu ad-Daylami nettali na ko ci Firdawsul Axyaar jële ko ci Xasan ibnu Ali radiyallahu anhu nee na su yàlla gisoon beneen baat bu gën a suufee bu gën a ñàkk solo ëff sax dana ko tere mu teg ci ne kii doogee war ma ñaari waajuram lu ko neex mën naa def du dugg mu ko aljanna waaye ki baax ci ñaari waajuram lu ko soob na def du tàbbi mu ko sawara bi mu diglee ihsaan ba nag mu digle ñuy wax ak ñoom ñaar wax ju tedd wax ju nooy damay wax ju euh, ju làmboo cofeel wax ju làmboo ak jàng jëm ci moom wax ju làmboo itam e, dëppook seen bëgg-bëgg ak seeni càkkutéef kem na mu jàpp ne ci rawatina bu fekkente ne àgg nañ ci màggee kooku ma la wax ndax li ma fa doon mag ak mu jëm day mujj mel ne mbirum xale te mooy gën a jafe sax mbirum ndax bu dee xale mën nga koo gëdd mën nga ko tere mën nga ko dóor waaye mag nag waaj surtout waaj mënoo ca loola lépp ci nooy ak ak wàcc ci nga koy lijjante ndax ci lami lay fencam ci ñaaw imagination day bari léeg lu rafet mu gisee ko lu ñaaw léeg lu ñaaw mu gisee ko lu rafet yépp da ciy am kon bu fekkee ne bëgg a sàmmanteeg loolu lépp bëgg a sàmm am xaayitu tatalluf ci moom xaayitu talatuf ci moom ci situation bi kon day mel danga ci jéem a yàlla ci moom ci anam goo xam ne dana dëppoo ak xelam ci loolu ngay dem ba fexe ba gërëm loo ko ca goo ca googu anam suñu borom digle itam gannaaw wax ju tedd jooju ngay sippi laafum toroxlu ci seen kanam ñoom ñaar muy ci wax mooy nga bañ a wax ak moom wax ak ñoom lu dul wax ja dafay ànd ak toroxlu dafay ànd ak sippiku loolee saa su nekk nga di ko feeñal ci ñoom leen wan ne di leen wa lépp loo xam ne day njuumte sax juddoo ci ñoom na nga nangoo gàddu njuumte gëm ne nangu ne yow yaa juum donte njuumte ci ñoom la juddoo it mooy bépp jafe na nangoo gàddu yow féetewoo ko waaye itam saa su nekk nga dee leen wan ne yow mii kat li la war sa diggante ak ñoom ba tey mataloo ko defoo ci sax eh, nga dee leen wan ne li ma war ci yéen ba tey ak loo son son ci ñoom ak loo ca mën a daj nga saa su nekk nga dee leen wan ne man mii kat ba tey la ma war defaguma ko di leen wan ne itam ngir loolu moo tax ku tuute nga ci seen kanam ku xeebu nga su ko dee doo dañ di nekk ci situation ci ci doxin wu mel noonu ba seral seen xol ba dalal seen xel ba loolu ci li ngay mën a amee nag seen ngërëm ak seenum ñaan su loolu amee nag foofeen dañu daal di sàkku ci yow nag wëlbati ko yow di leen ñaanal ñaan nga itam ak jëflante ba fexe ba nawlonte ci ak ñoom nawlonte gi mooy am na jamono yaatali woon ñoom ñu man ñoom fi ñu la féete ci taxaw ak yor ci fànn yépp léegi ñoom ñoo tële nga man kon léegi nga fexe ba nawlonteeg ñoom ca fan nañ la féete woon ca ba ngay tëli ñu man nga fexe ba taxawaleen nawlonteeg ñoom ci ak googa ci taxaw féete leen fañ la féete woon ba ngay toll foofu ndax ñoom day bañ ca toll ñoo daa gàddu sa lor gàddu sa lépp togg ay coono yu bari ci ci yar la toggoo coono yu bari ci def dayob rafetal jëme ci yow saa su nekk ñu daa yaakaar ak ñaan yàlla sag dund di mébét sag réussir ak sag texe nit ki nag bu ko yàlla dimbaliwul lool léeg bu toggoo benn coono bu ndaw ci ñaari waajuram rek daa tàmbali toq ci ñoom daa di bëgg sax mébét ñu faatu wala yu mel day am xam day yàkkamti ñu faatu bam noppalu nga xam da ngay xat yow ci jaxasoo ñoom da ngay xat ci bokk ak ñoom jotaay yii yépp day mel na ñàkk kon kon bu bu amee rek léegi mukaafa amul muy nawalonteeg ñoom ca taxaw gañ la taxawoon ba ngay toll ci tële ñoom ñu tollu ci man bokk nañ li nga xam ne wax ju nooy dana ko làmboo it muy an nasiha bokk nañu ngay laabiire sa ñaari waajur waaye ci toroxlu ak ak wegal ak ak ñeewant ak ak màggal mooy nga dee leen wax lépp loo xam daa leen jariñ ci seen mbiri àdduna walla seen mbir dene seen mbiri ndax bokk na ci faraid ci farata yi laa biire jullit ñi ci jëmali leen ci loo xam ne seen yiwu àdduna ko da nekk waaye seen mbirum diine da caa aju lay tegtalu warab loola mooy xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne addiinu an qaalu liman ya rasulallah qaal lillahi wa li rasulihi kitaabihi wa li a'immati almuslimina wa ammatihim nee na diine mooy laabirante wala mooy laabire ñu ne ko laabire kan yoom yàlla yónni mu ne xanaa yàlla ak bu yonentam ak téereem bi ak njiiti jullit ñi ak mboole seen jullit ñi xëy lool loolu bu ñu ko doon leeral mën naa jël temps waaye dañ ci leeral ñaar rek ñaar yu mujj yi muy wali a'immatil muslimin wa ammatihim lañ ci leeral bu dee nasx amatu amatihim muy laabire mboolem jullit ñi mooy irshaaduhum li masaalihi diinihim wa dunyaahum mooy ngay gindi nit ñi di leen teg ci loo xam ne seen yéwénug diine da nekk seen yéwénug àdduna nekk ci booleeg di leen dimbale ca loola di xam di xamal ña ca réer di yee ña ca sàggan di leen aar ci seen jëmm di leen aaral seeni der ak di wekk ña cay ndaw ña cay mag di yërëm ña cay ndaw ak it di mëdd seeni yaraax yaraax mu ne mooy koo ci tane nga di ko dimbale koo ci xamal ay ñaaw ñaaw nga nëbbal ko ko waaye tam bañ a iñaane kenn bañ a noonu kenn bañ a teg kenn fitna waaye saab sa nga di leen ñot dil njariñ te di leen jañal lor ca la tolloog sa kattan loolu mooy nasxu ammatihim mu dee nasxu xaasatihim tam liñ jublu mooy mooy mooy aimmatul muslimin may nga topp leen li feek ñi ngi sax ci dëgg nga topp leen li feek ñi ngi sax ci dëgg ak di leen dimbale ci dëgg ga ñu nekk ak di leen fàttali ci bu ñu fàttee ak di leen jotal lu ñu war a xam ci mbirum julli ñi lu ñu war a lijjën te xamuñu ko nga xamal leen ko jotale leen dal lu àggut ci ñoom lu ñu war a xam te war ko lijjën ci mbiru julli ñi ak tàppe xol yi ci topp leen annaw yi moom de cee dolli ne ak julli ci seen gannaaw ak jihaad ànd ak ñoom ak di leen jox asaka yi ak di leen ñaanal aw yiw ak bañ leen a ger bañ leen a ger yépp bokk na ci nasxu nasxu xaasati muy aimatul muslimin su fekkee aima dañ cee jublu aimatul ulama kon mooy laabiire leen mooy nangu seeni riwaaya ak seeni taqlid ci mboolem atte yi ak rafetal njort ci ñoom noonu la ko ibnu zakari inde kon day mel bu ñu xoolee bitib wax ji day wone waaruk laabiire gi day mel laabiire gi waru gar la donte yow mi laabiire xam nga ne sax donte xam nga ne laabiire gi du jariñ ki nga koy laabiire jotee day mel def ga dafay nekk waru gar soo xamee du labiré boo labiré du jariñ tam teewul nga jaar fa nga war a jaar labiré su baa ko nangu labiré gi mucc ku ko nangu te dafa lu ko ci fekk dana fekk yow sa jaan wàccoon na dafa la war a def lu ko a fekk du yàdd ku may boppam waaye loolu ñaari wax moo ci wax njëkk ji imaamul Xasaali moo ko wax ñaareel ji Ibnul Arabi Ibnul Xasaali nee na fardu aynin la ibnul arabi yi wax ne fardu fay la waaye ju njëkk ji nag moo gën a lëng waaye lu lépp nag dafay ame ci ak ñeewant ndax moo gën a jege ak nangu kon mu di leen digal moom doom ji mu di leen digal lu baax di leen tere lu bon tey sippiku ci seen kanam ngir yërmande kon doom dana digal ñaari waajuram dana leen tere waaye nag bi rifqin lañ wax bi rifqin laa bi taxwifin ci ñeewant ci teggin li feek du jur lor laaj nañ alxasanul basri rahimahullahu taala anil walidi kayfa yaxtasibu ala walidihi fa qaal ya'iduhu bi lutfin ma lam yaxdab ma lam yaxdab alayhi fa in xadiba alayhi sakata anhu dafa an li mahduril muxaalafa alxasanul basri ne na euh, dañ ko laaj ne ko nan la ñu defee ba ci nan la doom nan la doom di defee xisba ci ñaari waajuram mu ne daf koy waar ci ak ñeewant ci ay teggin li feek du ko mere su fekkee waajuram dana ci mer nag kon na noppi ngir daw la ca mën a juddoo ci lori wute ak moom xisba moomu imaam Ghazali dafa wax ne ibaratun shamilatun lil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar maanaam baata boo xam dafa lëkk dafa boole dégle lu baax ak tere lu bon baatu xisba ndax gis bi laaj bi ñu laaj eh, Hasan Basri kayfa yaxtasib lañ ko wax kayfa yaxtasib xisba kon mooy dafa lënkale dégle lu baax ak lu bon nag ana lay amee ci Eh, ñaari waajur may am na juróomi daraja digle ak tere am na juróomi daraja ci diggante waajur ak doom ba ci njëkk may at-ta'rif bi an la bi an yarf man kaana jaahilan maanaam su fekkente ne xamut maanaam li muy def ñàkk a ko waral da koy njëkk xamal yaa ko ne ko lii nangam ak nangam ak nangam ngir mu xam ko ëllëg ngir ngir ëllëg bañ ko defete kon mooy loolu mooy dara bi njëkk mooy xamal ko yaa ko ci su fekkee yaa nga ko ci xamal ko ëllëg mu defaat lu ni mel nga jàll ci darajo ñaareel bi mooy al wa'dhu wa nushu bil kalaami latif mooy waar ko ak laabiire ko ci wax ju nooy wax ju tegginu wax ju dal su fekkee dafa xamutoon nga xamal ko léegi defaat na léegi waar ko laabire ko xamal ko la ca nekk ak la la ca mën a juddoo ci njariñ ci jëfe gi ak la ca mën a juddoo ci lor ci loolu muy def su fekkente ne dañu ñetteel daraja mooy léegi na ñagasal wax wax ju ñagas tere ko dëgëral sa kàddu ci moom ñeenteel daraja mooy alman u bil qahri mubasharatan su fekkente ne bayiwul nga tere ko nag ci force tere ko ci force ne ko nag danga ko bàyyi mbaa bëgg ñu dem ci juróomeel bi mooy at taxwiif wa tahdid bi darbi aw bi mubasharatihi léegi nga xupp ko ci dóor walla sax nga tiital ko wala sax nga dóor mubasharatan kon ñeent ñeent juróomi darajo yooyu walla ñeent darajo yooyu muy juróom mooy darajay digle ak tere ci diggante waajur ak doomam kon juróom yëpp waajur yu sam sañ na ko ci doom waaye doom ji nag ñaar yu njëkk yi rek la sañ ci waajuram ñaar yu njëkk yi te xamal ko ci lum mu xamutoon ak laabiroo ko ci ñeewant waaye ñaari daraje yu mujjee doom moom du ko sañ mukk te mooy ñagasal ak xupp ci dóor wala dóor mubasharatan bu ñetteel benn dañoo wax ne fii ci nasar ngir la ca mën juddoo ci lor waajur wala mer mu ci mën a bàyyi ko lu mel ñagasal boobu bi ci topp ci eh, jëfe njëkk ci làmmiñ mooy nga bañ a yëkkati sa kàddu mu tiim seeni kàddu waaye danga koy woyefal di ko suufeel ci booy wax ak ñoom bul biral lu dul lor daf ko waral loolu yi tax nga xam ne ay noppam dafa neexut daan faaw da ngay wax ca kaw mu door a mën dégg li ngay wax suba dootu ay bu leen wooyit ci seeni tur ndax bokk na ci ak ñagas ak ñaawi taggin lu dul ci fu dul seen teewaay ñoom ñaar waaye nagas nanga ko wattee yeneen tur yow sama baay yow sama yaay yow yu mel noonu roy ko ci ku mel ni Seydina Ibrahima alayhi salaam ak Seydina Yusuf seydna ibrahim doxoon yaa abati la ta'budi shaytaan seydna yusuf yaa abati inni ra'aytu aada ashra kawkaban kon gis ñoom ñaar ñëpp baat bi yaa abati la jëfandikoo yow sama baay te ñoom ay yonent lañ yonent moo ëpp lépp daraja gis nañ ne Serigne Touba itam ci tegginam yu bari moo ngi xam mooy suñu ci lépp ci tegginam tegginam yu bari mosuñu gis fenn fu bind tudd turu Serigne Modou Anta Sali wala turu Soxna Jaara li ci gën bari ci iminam wa najji walidati amina yàlla hab li abi wa hab li ummi sarmada maghfiratan wa rahmatan bi ahmada nga gis foofu kon ñaari baat yi nga xam ne yi jëfandikoo muy baay ak xam nga ñu bari ci ñun dañuy rus a wax baay ñu bari ci ñun dañuy rus a wax baay diw di rus a wax yaay di rus a wax bàjjan di rus a wax tànt yu mel noonu yëpp te Sëriñ Tuubaa lu waaye masa doon ci moom bu lay woo lool la lay wooye yaa ngi dégg Sëriñ Saliou daan nett lu bari yoon wi ñu mujjee gis Sëriñ Tuubaa tam woole wool tam mu laajoon leen da leen bëgg a gis ñu fekk njariñ bu ñu jullee timis ma rek moo wool leen ñëw mu laaj ko ne ko ak seen mu ne ko waaw mu ne ko àndal mu mbay jaxate neen dafa gëj ne muy seen jàngaa ko mbay jaxate lépp dafay wone ne kon ko bañoon la sàllalu koo wëtt sàllalu mooy kon nit la mu doon ci yow na ko ko waye suñu Abdul Xaadir mi nga xam moom laa gënoon a jaxasool ci doomi Sëriñ Tuubaa ku bañoon la lu mel noonu sa sa bàyyi nga ñëw di ko tudd naan ko si naan ko diw sa bàyyi di wala yu mel noonu wala seen diw da di arsale bàyyi lañu war a wax wala yaay xam ne baat boobu jëfandikoo kon du du du du nit ki euh, waaye bàyyam la wala waaye yaayam yaay wala keneen lum mu doon coow nga wax ko loola danañ ci ñu ci kanam kon xeet yu mel noonu ci wooyin yu rafet lañ bëgg jàmm bi di ko waaye ay waajuram Abdourazaq génn na jële ci Bayhaqi ak Bayhaqi jële ci Tawus radiyallahu anhu wax na inna min as-sunnati an tuwaqira arba'atan al-alim wa dhu shayba wa sultaan wal walid bokk na ci sunna ñeent ñii nga weg leen nga jox leen cër ka ci jiitu mooy boroom xam-xam dañ ko war a ka mooy borom bi jaaw dañ koo war a wekk ka mooy sultaan sultaan nag yaatu na président de la république sultaan la xalif général sultaan la chef de quartier sultaan la président daayira sultaan la ci daayira bi kon mooy kilifa rek lu waaye doon sa kilifa lu ne rek sultaan la ci yow ca googaanam ka ca ñeenteel mooy waajur kon ñeent ñëpp sunna la nga weg leen mu ne def na wax ne inna minal al jafaa'i an yad'u war rajulu waalidahu mi bokk na ci ak ñagas ak ñaawi teggin nit di wooye baayam ci aw turam kon bokk na ci warugar eh, ba ca topp mooy nga di leen sàkkul ci yàlla mu yërëm leen kon war nga di leen sàkkul yërmande yàlla ci sartu su fekkee ay jullit lañu ngir li suñu borom ne wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira del wax ne yow suñu borom yàlla nag leen yërëm ñoom ñaar ni ñu ma yare bi ma nekkee xale ibnu naaji nee na lenn ci sëriñ si dañuy wax ne alfaasiq min al abawayni yuzaadu lahu fi du'a ala al axar sa ñaari waajur ka ca gën a sàggan ke ca gën a sàggan muy ke ca gën a kàccoore na ngay ëppal sa ñaan ci moom su fekkee day ñaari waajur yi kàccoore ke ca ëpp kàccoor na ngay ëppal say ñaan ci moom ron na ci Abdurul Mansuur Buxaari yu génn ci al adabul mufrad jële ci abi murra nga xam ne mawla aqil la woon mu ne abu hurayrata radiyallahu anhu dafa dëkkoon ak yaayam ci génn kër yaayam dëkk ci néeg bi mu dëkk ci néeg bi Abu Hurayra saa bu xëyee day ñëw taxaw ci bunt nag yaayam ne ko assalaamu alayka ya ummata wa rahmatullahi wa barakaatuh yaay ji ne ko wa alayka ya bunayya mu ne ko rahimakillahu kama rabbaytini saghira yaay ji ne ko rahimakallahu kama barratani kabira saa bu xëyee day ñëw ne ko maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm ak yërmande yàlla ak barkeem yow sama yaay mu ne ko maa ngi lay delloo ñaan googu yow sama doom mu ne ko yal na la yàlla yërëm ni ma yare bi ma nekkee xale mooy mu ne ko yal na la yàlla yërëm ni ma baaxee bi nga nekkee mag kon di ko ñaanal yërmande yàlla kon waru gar la su fe kon nga bàyyi xel sàrt bi mu wax léegi mooy su fekkee ay jullit lañu su fekkee doonuñu ay jullit nag sàkkoon leen yërmande dafa xaraam loolu bu ñu xoolee bitti wax ji may walaw xayay bitti wax ji lool lay tegtale mooy donte ñu ngi dund waaye li Xurtubi indi dafa ne isaa kaana wala daal muslimi dimmiyayni istamala maahuma ma amara llahu bihi haahuna yaani fi xawli taala waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira su fekkee ñaari waajuru jullit bi dañoo nekk ay zimmi yi zimmi yi mooy catholique bi nga xam ne dafa ñëw dëkk ci biir jullit ñi ba noppi signé ne du xeex ak ñoom jullit ñi tàbbal ko ci seen biir sécurité muy fay impôt loolu mooy zimmi yi su fekkee mën na su fekkee ñaari waajur dañoo nekk ay zimmi yi kon na doom ji jëflanteeg ñoom la yàlla digle fii muy na leen di sàkkool ci yàlla yërmande na na na ñaar waaye nag illa taraxuma illa taraxuma lahuma ba'da mawtihima al kufri lu dul nag ñaanal leen yërmande gannaaw buñ faatu ci kéefar ndax loolu suba dafay daal di weddi dafay dàq aaji sunu doon di wax ne ma kaana li nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musrikin walaw kaanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim nee ne yonent bi ak ñi ko gëm amuñu sañ-sañ ci di sàkkul njëggal ñi nga xam ne ay yéefar lañu donte sax dañ leen jag ci ak bokk gannaaw bu mu leen leeree ne ci waa sawara lañu bokk ana lan moo lay la ngay tegtaloo ci mu leer la ne waa lañu bokk mooy ñu faatu ci kéefar kon suba doo amate sañ-sañu ñaada leen yërmande suñu borom waaye ci ruuxul bayaan moom dafa wax ne wad'u llaha ay yarhamuhuma bir rahmatil baqiya wala taktafi bil faniya dee leen ñaanal yërmande ju sax mu yërmande alaxe waaye bul yam rek ci yërmande àdduna mu ne donte ay yéefar lañu ndax bokk na ci ndax dane li anna min ar-rahmati ay yuhdihuma ilal islam bokk na ci yërmande yàlla mu gindi leen ñu dugg ci lislaam kon ba ñuy dund kon ñaanal leen yërmande loolu lañ ca yaakaar mooy ndax bokk na ci yërmande suñu boom mu gindi leen ñu nekk ay jullit kon ba ñuy dund kon sañ nga leen a ñaanal yërmande yàlla bu ñu faatu ci kéefar nag dootoo ko sañ ibnu abbas nee na ibrahim musta dañ ci di ñaanal baayam ak njëggal waaye ba baayam faatoo nag ba mu wóor ko ne noonu bi yàlla tabarra minhu dafa daal dañtalu ci moom mooy nangootu koo ñaanal njëggalu yàlla gannaaw gannaaw baayam faatoo ci kéefar ngir aayab waxul rabbi irhamhu kamaa rabbayaani saxiira moo tax mu ko daan ñaanal ci dundam ngir yaakaar ci moom xëy na mu mu mu génn ci li mu nekk dugg ci lislaam kon su fekkee dañoo doon ay yéefar di dund sañ nga leen ko ñaanal ndax yërmande yàlla neenal bokk na ca ay yuhdihuma lil iman waaye wax ñu nag ñaari ki ñaari yéefar yu dee yu faatu ngir aateb ayab maakaan li bul islam na yastaghfiru muy aay bi ma jàngoon léegi ndax li feeg mi ngi dund rek mën nañoo yaakaar ci mu ak tuub su boobaa yàlla yërëm ko baa manees koo ñaanal yërmande gannaaw bu faatoo kon lay lay tegtal rek mooy xaraamuk istixfaar lil kaafir muy xaraam gi nga xam ne jéggalul ko ko faatu xaraam na gannaaw bu mu faatoo borom xam-xam yépp daje nañ ci ma maas nañ ci kenn amu amutugoo donte ñaari waajur lañu wuute ga kay xewe mooy jéggalul leen ca ba ñuy dund ba ñuy dund doon ay yéefar ndax jéggaluwoon foofu moo am wuute waaye ñépp maaseen daje ci na moom bu ñu xasee faatu ci képp moom kenn xaaraan na nga di la ñaanal njéggalu yàlla waaye ndax dund ga lañ ci yaakaar mooy mën na am ñu mës a dugg ci lislaam te ñaan googee waral ko su fekkee suñu borom nangu na ñaan ga kon war na ci jullit bi kon muy sàkkul njëggal ñaari waajuram yi nga xam dañoo gëm yàlla loolu moom waru gar la waru gar la donte benn yoon ci dund ni nga xamee ne ñaanal ak njëggal salafu saalix ñaanal leen waru gar la benn yoon ci ak dund dañoo laaj Sufyaanu Sawri nekkoo ko kam yad'u al insaan li walidayhi fil yawmi marratan aw fi shahri aw fi sana ñaata yoon la nit di ñaanal waajuram ci bis walla ci weer wala ci at Sufyaan ne yaakaar na ne dana doy su fekkee mi ngi leen di ñaanal ci mujju taaya yi man taay ju nekk rek ci mujju taay ji mu ñaanal leen ci dana doy ni nga xamee ne sunu Boroom tabaaraka wa bi mu waxee ne yaa ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima digle ñu julli ci yoonu saslam dafa mel ne boroom xam-xam dañoo doyloo ca julli googee di ko def ci di julli ci moom ci mujjug taay mel na loolu kon doy na ci jëfe ndigalal yàlla ci julli ci yoonu saslam ni ko noonu wadkurullaha fi ayyamin ma'dudat ci sunu boroom wax ne dee leen tudd yàlla ci bis yu ñu lim yi muy bisu tabaski ak ñeenti fan mooy it boroom xam-xam dañoo dañoo ñuy def ay takbiraat ci mujjug julli yi ci fan yooyu kon gis rek kon day mel lu mu ci mën doon di ko def ci julli yi dana doy muy juróomi yoon par bis moo tax am ci boroom xam-xam yi ko wax ne man daa li walidayhi fi kulli yawmin xamsa marrat faqad adda xaqahuma képp koo xam ne saxal na di ñaanal ñaari waajuram juróomi yoon ci bis bi jox na xaqam matale na xaqam xaqam ndax suñu bam mi wax ne anushkur lii wali walidayka ilayyal masir mu ne sant yàlla mooy ngay julli bis bu nekk juróomi julli sant sa ñaari waajur maa ngi dina ñaanal niki noonu mooy dina ñaanal bis sa juróomi yoon ci juróomi julli shukrullahi an yusalli kulli yawmin xamsa xamsa salawaat wa shukru walidayni an yaddu walahuma bi nee na wax nañ ne ashukru lillahi ala ni'matil iman wali walidayni ala ni'mati tarbiya sant gi yàlla mi ngi aju ci xéewalu gëm yàlla gim la defal sant gi ñaari waajur mi ngi aju ci xéewalu yar biñ la yar yar giñ la yar ci lislaam Sufyaan Sufyaan ibn Uyayna nee na man salla as-salawaatil xamsa faqad shakara Allaha wa man da'a li walidayhi fi adbaari salawaat faqad shakarahuma nee na képp ku julli juróomi julli ci bis bi sant na yàlla waaye ku ñaanal ñaari waajurum ci mujjug julli yi sant na leen ñoom ñaar lu mel noonu la Ibnu Atiyya wax lu mel noon la Xistalaani itam wax waaye bokk na ci seen xàq ba tey ci lu aju ci wax nga di leen wuyu saa buñ la wooyee donte sax dala fekk ci jullig naafila subaat na wooyee fal naafila ga sëlmal te wuy ji na wax ju coow lu bare bare bare bare am na ci ci biir boroom xam-xam yi kon wax ji bitti gi li mu wone mooy te rek dog dog julli gi ndax dañu wax ne su fekkee donte dem wuy ji sa baay bu la wala wala sa yaay ji loo donte warugar la ba tey waaye mottali jàpp ne nga fexe julli gi ak wuy ci gaawantu mooy teel a sàbbaal yëkkati sa kàddu ak woyofal li nga nekk muy julli gi ngir mën a wuy ji ñu ne su fekkee ne boole ñaar yëpp jafe na da bu matal ñaar yëpp boole leen jafe na ci misaal ki lay woo dafa boole silmaxa ak tëx ndax gisut bay xam ne yaa ngi julli boo sàbbalee wuyu du la dégg ñu ne kon ne ñu ne kon xaddama aw kadal ni kon na jiital ba gën a fàttali ko ci ñaari war wari gar yi bu gën a fàttali ko mooy wuyu ñaari waajur lu tax wuyu ñaari waajur gën a fàttali ko mooy wuyu ñaari waajur ijmaa daf ci am mooy borom xam yëpp daje nañ ci ne waru gar la waaye mat lu julli gën a xulf da ca am moom te toujours bu ñaari mbir daje bii ñëpp daje bii wute am ca subaa ba ñëpp daje moo gën a lëng moo ëpp euh, moo gën a fàttali ko bi nga xam ne wute da ca am kon bu fekkente ne yaay dafa woor doom fekk ko ci biir julli wax yu baree ci am bu dee xistalaani moom nee na laa yujibuha fa in ajaabaha batalat ala asax du wuyu ndax bu wuyoo julli ga yàqu am ñu ne aha kay day wuyu te julli ga yàqu na wuyu te julli ga yàqu am ñu ne déedéet day wuyu te julli ga du yàqu am ñu ne su fekkee julli gi day farta in kaanat fardan wa daaqa waqtuha la yujibu wa illa fa yujibu su fekkente ne julli gi day farata te waxtu wa xat kon duuyu waaye su ci loolu amul nag mën naa julli ga nekkul farata wala waxtu wa xatut kon su boobaa day wuyu ah, bokk na ci xadis yu ñu solo yu tegtale ak wéram li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ida daatka ummuka fi salaati fa ajibha wa ida daaka abuka fala tujibhu loolu boo demee ci musannaf ibnu abi shaybata danga ko ci fekk ci kitaabu salaat ci buntub 717 muy wax ci buntub e, kuy woo ku waajuram di woo fekk mi ngi ci julli boo demee ci jusu jusu saani ba ca paas 183 danga fa fekk wax jooju kon nga gis ne fii day mel ni kon dafa gën a ëppal mbir mi ci wu jigéen ndax dala wax ne fekkente ne sa waajuru jigéen sa sa yaay dalaa woo ci julli nanga ko wuyu waaye solo sa baay wooy fekk la julli bul wuyu loolu lu lu koy gën a leeral insha allah du ñàkk mu ñëw ci ci kanam waaye nag wuyu googu boote ma wuyu ñàkk yu wuyu gi ñu ngi koy ta'wil ci tasbih dafay sàbbaal ibnu habib nee na su fekkee da ko fekk ci la na woyofal sëlmal te wuy ji waaye li sax te wér ci malik ya mooy bu dee ci naafila wuyu moo gën baay ji dafa wax ne loolu dañ koy waaye loolu ñu ngi ko jagleel yaay yaay kon yaay moom su fekkee moo la woo fekk la ci naafila wuy ji moo gën continuer waaye su fekkee bàyyi la nag du demee noonu kon loolu mooy albirru bil lisaan ci gàttal bu dee albirru bil jasadi muy jëfe njekk ñaari waaju ko xam ne ci yaram moo koy def lu aju ci yaram bokk na ca ngay baña a boo àndee sa waajur nga bañ koo jiitu ngeen ànd dox bul ko jiitu bul ci kanamam ñëw na ci ruuxul bayaan ne war na it muy jonjoo ak di leen liggéeyal ci loxol boppam maanaam li ngay liggéey sa waajur bu ko féetli keneen bu ko defloo keneen waaye ci sa jëm bopp na nga jonjoog jëf jë jëfal ko ci sa loxol bopp loolu ci la barke di juddoo mooy nga liggéeyal sa waajur barke da see juddoo bañ koo feetle keneen di ko defloo keneen ndax wax naa léegi du gàcca du gàcca nit di liggéeyal ustaasam bi ko jàngal du gàcca nit di liggéeyal ñaari waajuram du gàcca nga liggéeyal sa sultaan du gàcca nga liggéeyal sa gan ñëpp du gàcce nga di leen liggéeyal ndax war nga leen a liggéeyal ñu tekki itam bu mu ko jiite julli sa baay bul ko jiite julli donte yaa ko gën a dégg diine lu dul ne danga ko defe ci ndigalam bul dox ci kanamam itam lu dul danga ko bëgg a randalal lor ju ne ci kanamam te itam boo toogee ci kanam bul xugaliku bul yëkkati sa bopp bul aju lu mu mën a doon lu nekk bu ko ci jiitu bu dee ci jotaay mbir mu man a doon bu dee ci lekk bu ko ci jiitu bu dee ci naan bu dee ci jotaay bu ko njëkk a toog bu dee ci wax bu ko njëkk a jël kàddu bul dox itam di tolloog moom su fekkee bëccëg la neen su bëccëg la bul dox tolloog moom waaye su dee guddi mën ngaa tolloog moom lu ko waral mooy guddi ngir da koy aar ngir le ngir bàyyi xel lépp lu na doon jëm si ci kawam waaye bu dee bëccëg nag moom bul tolloog moom bu ko jiitu waaye da ngay topp ci gannaaw noonu misaalum ñaari waajur ci anam goog itam mbaaleem nit ñu tedd ñépp àq jooju waajur am ci doom ji ci anam yi ma la wax ñoom am nañ àq jooju ci màggal bañ koo jiitu bañ ko jiitu ci dara ni koy boroom xam-xam yi umara yi muy jiiti jullit ñi ak ñu baax ñi boroom sunna yi ñu topp yàlla net nañ jële ci ibnu sanni yi mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas gis benn waay bu ànd ak as benn xale yéen bi laaj xale bi ne ko man hada fa xaala abi kii kan la ki nga àndal kum doon mu ne ko sama baaya yenn saas ne ko laa tamshi amaamahu wala tastasib lahu bu ko bu ngeen àndee dox bu ko jiitu te bul def jenn jëf joo xam ne dafay gaaral jëmee ci lu mel ni saaga ko wala ŋàññ ko wala wala wala lu mel noonu bu ko njëkk a toog bu ko waye ci aw turam lenn ci salfu salih wax na ne min al uquqi min al uquqi an tusammiya abaka bismihi wa an tamshiya fi tariq nee na bokk na ci uquq bokk na ci doge war ma sa waajur nga di ko waaye aw turam ak su ngeen àndee nga di ko jiitu na bokk na ci uquq ñëw na ci al azkar itam li Nawawi mu ne al adabu an yuxaatiba ahla al fadli wa qaarabahum bil kunya nee na lay teggin daal mooy gaa yu baax yépp ngay waxeek ñoom ak ak seeni jegeñaal ngay waxeek ñoom ci nga maa nga di leen wooye ci seen dàkk del yi gën a rafet bañ leen a wooye ci seen tur directement kon loolu bu mu yem ci sa ñaari waajur waaye képp ku tedd wala képp ku doon dara ci yow na nga jël dàkkantal woo koy waaye wuy tegtale màggal waaye bu ko wooye ci aw turam mubasharatan bokk na ci jëfi njëkk itam ci yaram nga di ko nga di leen topp ci lépp luñ la digal yow doom ji li fekk ndigal la mi ngi wéet ci bàkkaar di wéet ci lor kon loolu nga dégg ci suñu la digalee loo xam ne bàkkaar la kon doo leen ca topp suñu la digalee loo xam ne lor la itam doo leen ca topp kon suba topp leen ci ak mayal dafay xaram ash-shaykhan solo nañ wax ne la ta'ata fi ma'siyatillahi innama ta'atu fil ma'ruf deful topp nit ci mooy yàlla waaye topp moom foo fi amee rek ci njëkk lay doon aljaam saxiir moom indi riwaaya bi gën a siiw muy laa ta'ata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq deful topp ku ñu bind ci moy ka ko bind ci moy yàlla yaani laa yambaxi wala yastaqim zalik ci ihyaa'ul ulum sarab ihyaa'ul ulum attaaju sabaki dafa wax ne wa daf ca wane wane jëfe araamu man a war gi lool war ak xaraamu uquuq muy muy muy dogaleen ma mu ne topp leen dafay war ci lépp loo xam ne du ak mooy yàlla loolu lépp nag loolu nag imaam da cee tàbbale ci topp topp googu ni ci wa àq ja ca waajur am la ca imaam ja am waaye waajur da caa dolli leneen nag loo xam ne kay amu ko mu ñoom ñaar ñoom ñaar dana ñu loro ci jëf ju bàyyi ko ci doom wala wax ju bàyyi ko ci moom donte sax lool te donte tëriwuñ ko ko mën naa am su boobaa nag loolu day araam ci moom man a jëpp jëf wax wala jëf ju bàyyikoo ci doom joo xam dafa waajur yi dañ ca loroo su ma dafay xaraam ci doom ji donte terewuñ ko ko sax ñoom ñaar kon day lor day xaraam ci moom lépp lu leen dool ci wuute nag imaam ci googu ni ko noonu su fekkee danañu loru ci bàyyi wax wala bàyyi jëf joo ndax ko waroon waroon a jëf jëf ju waroon a jëf mu bàyyi ko wala wax ju waroon a wax mu bàyyi ko fekkente ne dañ ca loro yi dafay aram ci moom bay bàyyi ga dafay aram ci moom doom ji donte sax diggaluñ ko ko bokk na ci itam ci jëfi njëkk ci yaram mooy saabu ndigal ak teggin dajee ndigal ak teggin saa buñ dajee jiitalal teggin ci jëfi ndigal ni mu xewee ci xisab Abu Bakrin Siddiq radiyallahu anhu loolu Buxaari yu indi na ko ci kitaabul adaan eh, muslim yi tam indi na ko ci kitaabu salaat dañoo xam ba yonent bi saa dafa demoon ci njabootuk Amru ibn Awf ngir di leen defare maanaam ci ay wute wañ wute yoo am seen digg mu di leen defare ji bi ñu demee julli jot yonent saa salaam dikkagut noddukat bi dikk ci Abubakar ne ko ndax doo jiite nit ñi ma liqaamal mu ne ko ah kay mu daal liqaam Abubakar jiite bi ñu tamee ba tàbbi ci julli gi yonent saa sallam dikk bi ñëwee mu daal di jubal ci sàppi si moom yonent saa sallam bi ñëwee taxaw ci sàppi si gaa yi tàmbalee fottusu <coughs> ñu lu mu ñu fottusu ko ay yoon te fekk Abubakar daawut geesu buy julli bi demee ba fottusu yi bat na mu geesu gis yonent saa sallam yéen tam daal di koy jiñ ne ko saxal sa place te continuer mu daal yëkkati ay loxam wan wan jiñ ko ci ak cant ne ko sant ko ci ndigal li ko jox waaye daal delloo gannaaw nag bu dugg ci sàpp si moom Abubakar yéen saa su daal di jàll ci kanam àggale julli ga biñ jógee ci jàkk ja yéen saa laaj ko ne ko yaa Ababakar maa manaaka an tusbita is amatuka fa xaala Abubakarin maa kaan limni abi Xuhaafata an yataqaddama bayna aydi rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ne ko lu teewoon ba ma la joxee ndigal nga continuer mu ne koy mu ne ko doomi abi Quhaafa day jaaduwut ci moom muy dox ci kanam yonent bi sallallahu kon nga gis na dafa jiital teggin ci ndigal kon fu teggin ak ndigal daje dangay jiital teggin ci jëfe ndigal imaam Xurtubi nee na xuququl walidayni muxaalafatuhuma fi agradihima aljaiza lahuma kama anna birrahuma ala agradihima nee na xuquq te mooy doge war ma sa ñaari waajur mooy nga wuuteeg ñoom ci seeni bëgg-bëgg ya dagan seen bëgg-bëgg yoo xam dagan na niki nga xamee ne baaxe leen baax ci ñoom mooy dëppook ñoom ci seeni bëgg-bëgg yi nga xam ne yu dagan la kon ci loolu su fekkee ñoom ñaar ñépp dañ la jox ndigal wala kenn ci ñoom jox jox jox doom ji ndigal warugar la ci doom ji mu topp leen ci ndigal loolee lu dul ne ndigal la ak ma yàlla da ca nekk wala wala boog dafay ay dafay ak ma yàlla su fekkee loolu yi ñu ko digal day lu dagan lu dagan rek la ci cosaanam kon subaa suñ ko ko digalee dafay daal nekk mën duub ci moom léegi lu dagan rek la woon léegi mën duub la ci doom ji waaye lenn ci nit ñi ñoom dañoo wax ne su fekkee daf koo digal lu dagan dafa soppi ko ci xaqi doom ji nekk mën duub lu ñu sopp su fekkee dañ koy digal mën duub subaat mën duub da day day gën a fetli ko maanaam day gën a fetli gën nekk mën duub waaye bu dee xurtu bi moom dafa wax ne Eh, birru waalidayni huwa taa'atuhuma fii ma amara bihi fa yajibu ma lam yakun ma'siya nee na doom ji dafay war mu topp ñaar ñu ci lépp lu ñu ko digal topp ga nag waaroo gar lay doon li feek nekkut ak mooy yàlla kon eh, donte wax ji wuute na ci ñii ne suñ ko digalee dagan day soppiku lu ñu sopp suñ ko digalee lu ñu sopp day gën a fedd li ko doon lu ñu sopp waaye la gën a wér mooy lu njëkk mooy al wujub luñ ko digal rek te nekk lu xar lu lu lu ak ak yàlla wujub la ci doom ji mu jëfe ko moo xam lu dagan la moo xam lu ñu sopp la teewul wujub lay doon ci moom ndax suñu borom lëkkale gim lëkkale topp leen ci tawxiidam ci weetal ko ak jàmb ko wa qadaa rabbuka allaa ta'budu illaa iyyaahu wa bil waalidayni ihsaana ay ahadis yu bari itam rot nañ ci loolu ci waruk topp leen maanaam wujub maanaam doon gën doom waru gar topp topp topp ñaar nekk gi mu nekk wujub xadis yu bari rot na ci bokk na ca bi nga xam yi moo solo jële ko ci Ibnu Omar nee na Abdullah ibnu Omar dafa wax kaanat li zawjatun uhibbuha wa kaana abi yakrahuha fa amarani bi talaaqiha fa abaytu fa dakartu zalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa xaal li yaa abdallahi talliqha tirmisi nee na xadisun xasanun saxiix nee na sama soxna dama ko bëgg lool te sama baay moom sib ko mu digal ma ne naa ko fase ma bañ nee bi ma demee ci yonte saa sama wax ko ko mu ne ma yaa abdallah talliqa abdallah fase ko toppal sa waajur fase ko kon nga dégg ci ne kon sa waajur kon lépp lu mu la diggal kon te nekkul ak ma yàlla loola warugar lay doon nit nga xamee ne jëfi leen njëkk mooy la jiitu woon lépp ci li ñu wax ni ko noonu uquuq bokk na ci bakkaar bi gën a mag ci diggante doom ak waajuram muy muy muy doge leen war ma mooy wuuteeg ñoom ci seeni bëgg-bëgg yi nga xam ne yu dagan la wute jaay ñoom léegi uquuq lay doon su fekkee tere nañ la loo xam ne mustahab la lu baax loo def lu ñu sopp ñu tere la ko fa hal yustahab am yajibu bu zalika mustahab loolu wute da ca ndax la bu la tere lu ñu sopp ndax lu ñu sopp la wala bàyyi ga warugar la <coughs> bu demee ci xaatima day wax day bàyyi lu ñu sopp luñ ko digal rawatina nag lu dagan ah, luñ lu lu sopp luñ sopp luñ ko tere da koy bàyyi rawatina buñ ko dee lu dagan rek yem ca su fekkee ñoom ñaar dañoo siba dañoo siba wéet ci jëfandiku ñoom dañoo wéet sib nañ wéet di lekk ñoom kese kon warugar la ci doom ji yoo ngay bokk ak ñoom lekk su fekkee sib nañ wéet ñoom ñaar kese di lekk kon day war topp leen di lekk ak ñoom misaal lool itam bàyyi lu ñu sopp ngir ñoom ñaar su fekkee dañ koo dañ koo tere maanaam su fekkee dañ ko dañ koo digal julle gee fudul ci jàkk ja laa tere julli timis ci misaal fudul ci jàkk ja Ibnu Atiyya dafa wax ci tafsiru li suñu borom ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm fala tutixhuma wa saaxibuhuma fi dunya maarufa wax ne bunt boobu li muy wone mooy topp ñaari waajur deesu ca sàmmonteeg mana deesu ko topp ci sàmm ba tax ngay def kabira wala nga di ko sàmm ba tax ngay bàyyi farida kon topp ga day ànd day lëkkaloog doo def kabira ci topp gi mooy bàkkaar bu mag waaye doo bàyyi itam farata te bàyyi farata ci kabira lay bokk kabira lay doon bu fekkee bu dee fardu boo xam nag fardu aynin lañu wax fardu aynin suba dafay war nga topp leen ci yu dagan yi su fekkee dañ la ko tere waaye def na rafetlu itam istihsaan lañu wax def na rafetlu ci bàyyi topp yàlla topp guñ sopp topp goo xam topp yàlla goo xam ne duñ sopp la ñu tere la ko def na rafetlu nga bàyyi ko waaye defu ko topp nag ci bàyyi na boo xam ne raatiba la sunnatum raatiba lu mel ni teewee jullug mbooloo wala bàyyi ñaar rakkay fajar wala witar ak yu demee noonu loo su fekkee dañ ko ko tere tax tere gu sax nga dañ ko ko tere définitivement suba loolu bu leen ca topp kon lépp loo xam sunna raati bala suñ koo teree tere ko sax waxuma ne tere ko ko benn yoon ne ko bul julli gee ci jàkk ji nga xam ne maanaam xëy na yërëm ko ak ñeewantu ko moo tax waaye su fekkee tere gu nag moom suba loolu desu ko ca topp bokk na ci tam ci jëfe njëkk ci lu ci yaram mooy boo toogee sa waajur na ngay moytandikoo toog ci palaas bu gën a kawe wala bu gën a rafet wala bu gën a nooy bi sa waajur toog bul toog fu gën a nooy fi mu toog bul toog fu gën a kawe fi mu toog bul toog fu gën a rafet fi mu toog kon loolu sàmm ko bokk na ci baaxe ko saa boo tàbbee ci moom itam ñëw ci moom bul toog te joxuli ndigal soo toogee it bul jug te joxuli ndigal rod na ci xadis bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne man daxala ala abihi fala yaqud illa bi idnih wa man qaada maa abihi fala yaqum illa bi idnih wa illa faqad aqahu wa man jalasa fi mawdi'in arfa'a aw ahsana mimma jalasa alayhi wa abuhu faqad aqahu nee na saa boo ñëwee ci sa baay bul toog te joxule ndigal soo toogee it bul jug te joxule ndigal lu ko may rek doge nga ko war ma daa di wax ne képp ko toog ci place bu gën a rafet wala bu gën a yëkkati bu bàyyam toog suba doge na ko war ma kon uquuq kon lu yomb yomb la mën ngaa def dara xeeb ko te fekk uquuq la kon mbir bokk na ci li muy waral ci doom dana waral ci doom mu bañ tukki lu dul ci ndigal waajur loolu ba tey ci bir la bu aju ci yaram muy tukki doo ko def ci lu dul danga ca am ndigalam imaamul Xasaali nee na du war ci yow du jaadu ci nga tukki tukki bu dagan wala naa bu la lu dul ci ndigalal ñaari waajur ba tey génn ngir sàkko ji xam-xam naflu la naflu la lu dul nag kon su su la ko teree da war a toog tukki ngir sàkko jam lu dul nag mu doon xam-xam bi ngay sàkko dafay xam-xam mën a say farata mën a xamoo ko say farata yi jëmm say faratay julli say faratay koor xamoo ko tukki ngir xam lu ji ko te fekk dëkk bii nga nekk amul ko la ko mën a xamal ci misaal kii dooru dugg ci diine tey xamu ko ci diine daa war koo jàng te ku ko mën a jàngal nekkul ci dëkk bi kon kooka dem sàkku ji ko ci beneen dëkk loolu du ci sàmmanteeg am ci ndigal ñaari waajur buñ ko teree it wër leen caa topp loolu ibnu zakari itam wax ju mel noonu la wax kon su fekkee amul ci dëkk bi rek kon warugal ci mu def hijra muy muy gàddaay dem feneen fu mu ko mën a xame ji albirru fil infaq ci gàttal ci yi ñu war a toppi ñaari waajur la bokk muy di dépenser ci ñoom sa alal moo xam ay jullit lañu moo xam ay yéefar lañu mooy tax ab àtteem lu sax la ci ne dafay war ci doom ji woomal moo xam góor la walla jigéen moo xam ndaw la wala mag muy dépensé ci ñaari waajuram loo soo demee ci al mutasarul xalil indi na ko fa moo ñëw na ca ci muxtasar nee na wa bil qarabati ala al nafaqatul walidayni al musirayni ci jegeñaale ci mbokk war na kon ci ki woomal muy dépenser ci ñaari waajuram yi nga xam ne dañoo ñàkk Abdul Baqi nee na soo xoolee bitti bitti wax ji day wane donte baay bi mën na sax donte baay bi ñàkkut maanaam am na kàttanug fàggu du tee da ngay ci moom albaaji itam loolu la wax ni ko noonu dafay war infaaq ci seeni surga war ngay dépenser ci surgab sa waajur say waajur ak surgab sa soxna sa waajur sax doom ji dafa war dépenser ci ñoom bu dee ci muyassar naan su fekkente ne baay bi am na métier moo xam ne ca lay sukkandiku ak soxnaam kon suba dañ koy forcer ca liggéeyam boobee waaye du am sañ-sañu bàyyi liggéey ba ngir féeteel doom ji nag ay dépensam donte sax day taxawe leen la doom ja taxawe la ca des waa du sañ a bàyyi liggéey ngir ngir gàll doom ja lépp ba tey amul sañ-sañ itam su fekkee am na alal moom bi am na amul sañ-sañu sànq alalam ci ay sarxe ak i may ba noppi wëlbati ay dépassam ci doomam loolu doom ja sañ naa lànk su loolu amee donte sax li ëpp ci alal ji da ko sarx kenn ci ay doomam keneen ca doom ja sañ naa bañ loola ndax su fekkee ne bu sànkee alalam ci loolu dépasse bi léegi ci doom ji lay wéeru si kon doon ja am na sañ-sañu bañ lool su fekkee waajuram man la ko def te loolu dugg ci uquq tàbbi ci biir uquq albirru bil xalbi bokk na ci warugar muy baax ci sa ñaari way way jër ci lu aju ci xol ci wàllu pas-pas suñu borom nee na rabbukumu a'lamu bima fi nufusikum seen borom moo gën a xam li ne ci seen biir xol ñëw na ne lool mi ci ki nëbbu bir ci xolam ak ki nëbbu ci xolam loolu day am ni ki mën nay rafetal ci kaw ni waaye mën naa xëy na ay njuumte bari lool ci digg ci xolam ni mën nay feeñ ci kaw ni mel nu ko rafetal ci ñaar waajur fekk uquuq la nëbbu ci xolam loolu lépp day am kon aaya boobu ab dëhël la liman admara al waaye waid la li man xalaf ab dahal la ci ki nga xam ne dafa nëbbu dafa ëmb bir ci xolam muy baax ci sa ñaari waajur waaye ab tëkku la ci ki nga xam ne dafa nëbbu xuquuq ci xolam waaye ab soñale ci ixlaas misaal te mooy lépp looy def na yàlla kese tax bul jëf ngir bëti nit ñi rek ñëw na ci xaasiyatu sawi bu tafsiru jalalaini ne hada waadun wa waidun wal maana laa ibrata biddiaa il birri bil lisaan fa inna allaha alimun bi sarair du jar nit ki de woote ci kaw di bàkkoo ne man dama baax sama ñaar waajur dama mel dama def nii defal naa sama waajur lii loolu amul solo ne yàlla xam na li ne ci xol yi kon laam sol rek mooy la ca xol toujours nag mooy feeñ ci jëf ci kaw ñëw ne ci ruuxul maani ne euh, ci loolu ñu wax ëpp xupp la waaye boobu xupp la ci ki nëbbu karaaha ak istisqaal ci xolam ndax léegi day am koo xam ne am na lu mu sib ci waajuram nëbbu ko ci xolam wala mu def istisqaal muy diis nga xam dafay diis a defal ñaari waajuram li yenn yi nga xam da ko donte sax feeñalu ko waaye da ko nëbbu ci xolam ko waajuram def la da cay tàyyal kooku istisqaal la nëbbu ci xolam loolu lépp ci idmar al al al al la bokk alfax nee na al maqsudu min hatil aaya li aaya boobu li ñu ci jublu mooy aaya ji aaya ji njëkk ji li mu tegtale ci warug màggal ñaari waajur ci anam yépp kon day mel ni doom léeg nga gis lu mel ni njuumte lu feeñ ci moom ba tax cër ba mu war a jox waajur dëgg-dëgg mën na koo ñàkk jox subaa mu ne rabbukum a'lamu ah, bima fi nufusikum da fekk loola def ga du jublu sax waaye ne yàlla bi ne doomu aadama ci ñàkk mat ca lay feeñ su ma rabbukum a'lamu bima fi nufusikum mooy yàlla xam na li ci seen biir xol ka ko def ngir istisqaal wala ka ko def ngir yu mel noonu yàlla xam na ko waaye ka ko def ngir mate doomu aadama yi sunu borom xam na ko. dellu moytandiku itam di ko mere sa waajur ak lu mu la mën a di ko mere wala ngay gaaral ci moom dañuy wax ne. al-bughd wal i'tirad huma mansha'ul uquq maanaam mere sa waajur ak di ko di gaalal ci moom ci la uquq di soso kon moo ñu bëgg lu mel noonu nga di ko moytu su ko defee itam dana baax ki nga xam ne bi ay waajuram di dund xëy na ñàkk xam dal na ko wala adduna jekk ko seytaane wala bakkan ba tax la ko waroon ci ay waajuram defu ko defu leen njëkk ba ay waajuram faatu suba boote manees naa dabaatal bir manees na ko dabaatal na ko dabaatal ci ñaan de ko dabaatal ci di leen sàkkul ak njëgal ci yàlla ruuxul bàyyi na indi xadis boo xam ne yéen saa nda da cee wax ne ida taraka al abdu du'a li walidayhi yan xaatiu anhu risqa fi dunya doom saa su bàyyee ñaanal ñaari waajuram wërsëgam ci àdduna dafay daal di dagg kon ñaan yi lu ko amal njariñ la kon fa mu nekk laaj nañ ibnu Uyayna ne ko waaw sarxel ab néew sar xel ab néew lañ lañ ko ma as-sadaqa anil mayit mu ne kullu dhalika waasilun ilayhi wala shay'a anfaa lahu min al istighfar walaw kaana shay'un afdalu minhu la amartu bi fil ni dañ ko laaj ne ko sarxel ku faatu mu ne aha kay dana ci jot sax yooyu yëpp loo ko ci def dana ci jot man waaye nag amul lu ko ëppal njariñ di ko sàkkul ak njëgal ci yàlla man su fekkoon am na leneen lu gën loolu kon ma digal leen ko ci ñaari waajur kon loolu dana niroog dana tolloog wax ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne inna allaha la yarfa'u darajatal abdi fil jannati fa yaqul ya rabbi anna li hada fa yaqul bi istighfari waladik léeg-léeg suñu borom dana yokk daraja yi ab jaam ci yokk ay darajaam lool ba mu yéemu ci banaan ko yow borom li nga ma defe lépp fu ma ko fu ma ko fu ma ko jëlee fan fan laa jëfe may lii mu ne ko lii mi ngi jóge ci ñaanal gi la sa doom di ñaanal sàkkul gi mu ngi sa doom sàkkul ci li bàyyi ko ron na ci xadis ba tey yén saa sama wax ne man zaara man zaara xabra abawayhi aw ahaduhuma fi kulli jum'atin kaana barran képp ku saxal di siyaare ji bàmmeelu waajuram ñaari waajuram wala kenn ci ñoom aju mu nekk mu saxal ko ñaan dana nekk ku baax ci ñaari waajuram ba tey ñëw ñu Ihya Ulumuddin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ma ala ahadin ida zaara ida araada an yatasaddaqa bi sadaqatin ay yaj'alaha liwaalidayhi ida kaana muslimayni fa yakunu liwaalidayhi ajraha wa yakunu lahu mislu ujurihima min ghayri an yunqasa min ujurihima shay nee na amul kenn koo xam namm naa saraxe ab sarax te jublu koo defal ñaari waajuram di ko sax ñaari waajuram lu dul ne su fekkee ne ñoom ñaar ay jullit lañu lu dul ne ñoom ñaari waajuram daan jot ca yoolub sarax boobee moom doom ji ko saraxe dana jot lu toll ni seeni yool ñoom ñaar te du wàññi ca seen yool ya ñoom ñaar dara bokk na ci nañ ci jëfi njëkk sa waajur gannaaw bu faatoo muy wéyal ay kóllëreem wéyal ña mu kóllëranteeloon kóllëre nga di ko maanaam su fekk kolle doxoon digganteem ak kenn ci jullit ñi kolle googu gannaaw nga di ko wéral nga di ko wéral su fekkente ne sut na su fekkee am na lu mu ca namoon bëggoon ko ca def te yàlla dogalu ko ba mu faatu loolee nga continuer ko yow bokk na ca it jokkal ko ay bokkam surtout bokk goo xam ne du jokkoo ci lu dul ñoom ñaar sa ñaari waajur bokk goo xam ne du jokkoo ci lu dul ñoom ñaar gannaaw buñ faatoo jokkal leen ko ba tey ci biir ba'dal mawti la bokk ak nag jokk ay soppeem ñi nga xam ne ay soppeem lañoon yoon ci àdduna nga jokk leen ñëw na ci saxiixu muslim yonent bi sallallahu alayhi wax ne inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya ba'da an yuwallil abu li gën ci njekk li gën li gën ci baax ci sa ñaar waajur mooy waa ji di jokk ay soppe baayam gannaaw bu baayam dëddoo moo xam dëddu ci faatu wala ci tukki am na riwaay boo xam ne min abarril biri la indi bi dana an yasilal an yasilal an yasil rajulu beneen indi an yasilal mar'u kon min abaril biri ak inna abaril biri wuute na inna abaril biri kon day wax ne moo gën wane min abaril biri na mooy bokk na ci yëgën rek waaye bu ci nekk riwaayal boo xam ne xadis bu wér la nañu ci ñëw na ci sharhu ihya ba tey ne maanaam mooy mooy mboolem jëfi njëkk yi nga xam ne day féete gannaaw bokk na ci jëfi njëkk yooyu jëfi njëkk goo xam ne waaju nit ki def ci jëfe njëkk ay soppe bàyyam gannaaw bu faatoo gannaaw bu faatoo mu di ko sàmmal ay soppeem di rafetal jëme ci ñoom ndax la bokk na ci tamaamul ihsaan ilal abi ñëw na ci sharhu Tirmidhi lil wax ne wa innama ja'alahu abarral birri aw min abarril birri muy li ma doon leeral léegi li anna al wafa bi xuquqil walidaini wal ashab ba'da mawtihim ablahu dañoo wax ne matal àq ñaari waajur ak àq ay àndoo gannaaw seenu faatu moo gën a jot moo gën a mat loo ko waral mooy ndax ko kii dund ma mën naa def mu jaamala kii dund mën naa def mu jaamala waaye ki faatu moom desutul am kersa ci moom deful def mu jaamala itam ci moom lu dul xanaa rafetal ak njëkk jëme ci moom wala rafetal ko lu ci moom loolu dana jamtal dana jamtal ne xariti baayam yi nga xam ne dañoo nawlante woon ak moom jëflante ci seenug dund ci rafetal gu muy rafetal jëme ci moom ñoom rafetal gu ñu rafetal jëme ci moom day mel dafay dog gannaaw bu faatoo moo tax ñu digal la yow yi nga jokk loole te bañ a bàyyi mu dog continuer al iraq yi nee na te euh, muslim euh, solo na ko ci xadiis ibnu Umar nee na min shamil abrar an yasila arrajulu ahla wuddi abihi id huwa min kamalil birri wa xifdil xurma wa asluhu xadisun rawahu tabrani fi al awsat an bokk na ci màndarga gaa yu baax yi nit ki di jokk ay soppe baayam ngir ne bokk na ci matub bir bokk na ci matub baax ci si ñaari waajur bokk na ci sàmm seen worma cosaan wit mooy xadis bi nga xam Tabraani da ko nettali ci awsat jëlee ko ci Anas Malik ci lafzu minal birri an tasila sadiqa abik bokk na ci njëkk ngay jokk sa xaritu baay bu dee lafzu bi Abu Dawud indi mooy dafa ne inna abarral birri silatul mar'i ahla wuddi abihi ba'da an yuwalliya li gën ci jëfe njëkk sa ñaari mooy nit di jokk ay soppe baayam gannaaw baayam fàddo kon jokkal ko ay kóllëreem ak i soppeem kon bokk na ci bir baadal mawti ñëw na ci aswaajir ba tey ne ibnu xabbaan génne ci saxiixam mu jël ci ibnu e, abi burda radiyallahu anhu wax ne xadimtul madinata fa ataani abdullahi ibn umar fa qaal atadri lima ataytuk fa qultu laa qaal fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man ahabba an yasila abaahu fi qabrihi falyasil ixwaana abihi ba'dahu wa innahu kaana bayna abi umar wa bayna abik ixaa'un wa wuddun fa ahbabtu an asil an asila dhalik neen damaa ñëw abu burda may wax neen damaa ñëw madina abdullah ibn umar dikkal ma ñëw ci man mu ñëwee ma laaj noonu ndax xam nga lu tax ma seetsi la tey ma ne ko déedéet mu ne damaa mës a dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax ne ku bëgg a jokk baayam ci bàmmeelam na jokk ay mbokki baayam gannaaw bu faatoo te diggante sama baay Omar ak sa baay ak xarit ak ak cofeel dafay doxoon ma bëgg nag jokk loola kon kon nekkoon bokk na ci biir kon baadal mawti ngay toppatoo say rëy baay gannaaw ñëw na ci xaatim ba tey ne des na dabaatal Eh, jëfe njekk ñaar yooyu su fekkee faatu nañu ci di leen ñaanal leen sàkkul njéggal ak di wéyal seeni dëhël ak di jokk seen bokk goo xam ne du jokkoo ci lu dul ñoom ñaar ak teral seeni xarit ni muy rote ci xadis boo xam Abdul Wahab moo ko jële ci Malik Malik mu jële ko ci Rabi'a ak xadisu inna min abaril birri ba xadis ba jeex ni ma ko jàngoon ak xadisu inna rajula inna ar-rajula la yamuutu waalidaahu wa huwa aaqun lahumaa fa yad'u Allah fa yad'u Allah lahumaa ba'da mawti nit man ci seen dund gannaaw bu mu faatoo mu di leen ñaanal ba yàlla mujj bind ko ci albarrum ñi nga xam dañoo baax ci seen ñaar waajur bi may jeexale mooy des na dabaatal itam jëfe njëkk ñaari waajur ci julli leen ñaari rakkaa loolu doon na ci Euh, ci ci ci ci xadis julli la ñaari rakka yoo xam ne da koy julli ci guddig alxamis gannaaw timis rakka bu nekk mu jàng ci fatiha ak ayatul kursi yi juróomi yoon lixlaas fukki yoon faalax ak naas lu ci na juróomi yoon su sëlmalee mu jéggalul yàlla ñaari waajuram fukki yoon ak juróom julli ci yoon bi saa defal leen yool ba maanaam jox leen yool ba Eh, ñi ngi wax ci arrawdul yaani ne lii nag du tabbi ci buntub li ñuy wax ni deesul jullil kenn maanaam kenn du jullil kenn lii du tabbi ci buntub loola waaye mi ngi tabbi ci buntub tabbal mbégte ci ñoom ñaar ak jox leen hadiya ak may leen ndax bi ngay julli yow sa waaye bi nga jullee ba nag léegi ci defal ci ab yool nga jël yool ba may leen ko loolu lay tekki loolu mën naa nekk eh, ñu ngi jég lu baax baax ndax mel na xaabaabal nañu eh, waaye rek ñu ngi wax rek li ñu waxoon ci njalbeen xëy na melut na mu waroon mel niñ ko bëggee waaye nag gannaaw boroom xam-xam yaa ngi fi toog lu ci rafetut dañ ko rafetal njuumte bu ci am dañ ko defar lu ci jegutit dañ ko jagal ñu ngi jeg lu baax a baax di ñaan suñu borom mu defal tawfiq di ñaan uh, al-mu'assasul Wafa bi huquqil iman suñu borom gën leen a kàttan gën leen doole ba liggéey bi ñu liggéey ñu saa su nekk ñu gën ci am résultat yu gën a feeñ suñu boon defal leen ci ndam bu baax a baax baax ndax ni wax liggéey bu ama am solo la boo xam ne fi ñu dimension bi àgg na foo xam ne mel nañ sax kawe na leen fi ne àdduna sépp ñu ngi mas di jariñu yaan suñu boon defal dégg ak topp suñu boom sàmman suñuy kilifa yàggal leen fi dara ko ci alxaji baara suñu boom yàggal ko te wéral ko suñu Seex Xaadim nga xam ne mooy kilifa eh, barab bi daal borom daaru moxti suñu boom yàggal ko te wéral ko mu àggal yéenam ak mboolem njaboot yi topp seen gannaaw ak seen Xaadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jazakumullahu ana xeran sëriñ Mamour Mbacke euh, ñi ngi lay sant turu mu assasatul wafa bi xuquq di ñaan yàlla mu guddal sa fan te yokk ñu jariñoo ko tey andi nga ñu loo xamante ne euh, am na solo lool wax dëgg yàlla te sax loolu xamaa ne li ciy firnde rek mooy li ci firnde rek mooy euh, laaj yi nga xamante ne moo aju lii mu doon waxtaane bari na baraay goo xamante ne xam naa ne du xaj ci waxtu wi am na sax ay mbokk yoo xamante ne bëggoon nañoo def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane waaye laaj yi dafa bari waat baraay goo xamante ne xam naa ne waxtu wi du ñu may mbokk yi nga xamante ne ñoo bëggoon def ab taxaw seetlu ñu jox leen kàddu gi xam damay jox ñi nga xamante ne ñooy laaj yi jëm ci wàllu fiqh su ko defee ñu tontu laaj yi nga xamante ne moom moo aju ci wàllu googu ñu door ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan ñu fàttali mbooloo mi rek ne suba insha allah sëriñ Kebe moo fas yéene def waxtaan li muy waxtaanee li mu fas yéene waxtaanee mooy sëriñ Touba ak yeesal diine sëriñ Abo Kebe insha allah suba moo fas yéene seq ñun jaraay bi kon ñu jox ñii aji ñii tontu laaj yi nga xam ne moo ci wàllu fiqh ñu tontu laaj yi nga xamante ne moo fa tontu gàtt mu def ab taxaw bu gàtt rek ci eh, ci li nga xamante ne moom la sëñ bi doon waxtaane bala ñuy mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asraf almursalin saydina wa moolana muhammadin ilmakin wa ala wa sahbihi sawi ridwan eh, mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan sunu boroom mu defal ñu ci ak njëggal ak tawféex eh, ñu ngi sant bu baax sëriñ Mamour Mbacke xam sa diine ci wax ju am solo ji nga xam ne wax na ko ci thème bi ñu ko tànnaloon mën nañoo wax ne wax ji amul lenn luñ ci dolli xanaa dañuy def ab seetlu ci gàttal tuuti rek tomb yu am solo yoo xam ne dégg nañ ko ci waxtaanu sëriñ Mamour Mbacke bokk na ci tomb yu am solo yooyu sunu boroom fonk gum fonk ñaari waajur euh, moo tax mu ne na ngeen ma jaamu te bu leen ma bokkaale ak dara te teg ci seen ñaari waajur ci rafetal kon tomb boobu dañuy xam ne sunu boroom bu ne na ngeen ma jaamu te bu leen ma bokkaale teg ci ñaari waajur kon ñaari waajur euh, lu am solo la ci lislaam wax na ko ci biir waxtaanam sunu boroom subhaanahu wa moo wax ci alquran ne waxbudullaha wala tasriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan kon loolu lu am solo la euh, naka noonu it am nañ ab seetlu ci biir waxtaanam mu wax ne euh, ngërëmul sunu boroom mi ngi ci ngërëmul ñaari waajur merom sunu boroom ñaari waajur loolu itam ab seetlu bu am solo la ci waxtaanu Sëriñ Mamour Mbacke euh, ku ne xam merom sunu boroom ak ngërëmam ni mu amee solo bu ko sunu boroom lënkalee ak meram ak ngërëmam loolu itam kon ñaari waajur euh, dana ware am gum am solo ci lislaam euh, naka noonu itam gis nañ ne sunu borom cant gum wax ne nañ ko koy sant lënkale it ca cant googu bu amee ñu teg ci ñaari waajur loolu itam gis nañ ne ab seetlu la bu am solo ci waxtaanu sëriñ Mamour Mbacke anaskur lii wali wali léegi naka noonu itam am na seetlu itam ci sunu boroom bu waxee ni e, na ngeen ma jaamu dogal naa ci yéen ngeen jaamu ma man rek ginnaaw bu ngeen ma jaamu ba noppi ngeen teg ci seen ñaari waajur loolu itam gis nañ ne lu ama am solo la dégg nañ ko ci waxtaanu sëriñ bi itam mu wax ne sunu borom subhanahu wa moom moo wax ne waxada rabbuka alla tahbudu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Euh, naka noonu itam dégg nañ ci waxtaanam itam mu wax ne euh, bokk na ci fonk ñaar sa ñaari waajur boo leen di woo nga bañ leen a wooye seeni tur ngir warmal leen loolu tam mu indi ci ne alquran wax nañu sidna ibrahima alayhi salaam bi muy woo waajuram ci mu bañ a topp seytaane dafa ko wax ne yaa abati laa taxabati seytaan euh, yow sama baay bul jaam taani kon foofu li jëfandikoo mooy yow sama bàyyi la wax jaarul ci turu baayam loolu itam gis nañ ne ab seetlu la bu am solo ci waxtaanu sëñ bi na ci e, waxtaanu sëñ bi it mu wax ne sunu yaakaar sëriñ Touba radiyallahu anhu bu musaan woo ñaari waajuram di jaar ci seen tur e, gis nañ lu bari ci ay mbindam sëñ bi wax ko ci biir waxtaanam sëriñ Maamoor wax ne e, sëñ bi saa bu ñaan ñaari waajuram wax fir li wax wala waxfir li abi waxfir li ummi loolu da koy jëfandikoo ci uh, waxam loolu tam gis nañ ne lu am solo la nit ki mu bañ a uh, bokk na ci wormaal sa ñaari waajur ngay bañ a jaar ci seen tur xanaa di leen wax yow sama baay wala yow sama nanga yow sama yaay gis nañ itam te uh, loolu lépp lim li muy am am solo bokk na ci ñaari waajur topp goo leen war a topp sart nañ ci ñu nekk ay jullit kon bu ñu nekkee musrikin am na xam ne fële la lislaam yamloo kon sañu la ne jéglu loolu dégg nañ ko ci waxtaanu sëñ bi muy lu am solo mu wax ne euh, sunu borom subhanahu wa ta'ala wax na ci alquran ne ma kaana li nabi walazina amanu sax yastaghfiru lil musrikin walaw kaanu ulu qurba sa ñaari waajur yellul ci ñoom nga leen di jéglu sunu borom bu fekkee ay musrikin lañ kon sart nañ ca njëgal googu yi nga leen di sàkkul ñu doon ay julit kon ak koo xam ne musrik la sañ te ñaanal ñaari waajur naka noonu itam euh, bokk na ci taxawu seetlu ci waxtaanu sëriñ bi ci wax ju am solo joo xam ne wax na ko nee na it sa ñaari waajur bu ñu fi bàyyi koo waroo dogal ci ne nekkatuñ fi euh, amatuma lu may jokk ci ñoom sëriñ bi leeral ko ba ci li mujje muy julli googu mu wax ne mën nga ko julli sa ñaari waajur ngir sàkku leen ak njëgal naka noonu itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis nañ ci benn hadith boo xam ne Abu Hurayra moo ko nettali moo wax ne isa mata ibnu adama in xata amaluhu ila min salasatin sadaqatun jariyatun aw ilmun yuntafaxu bii aw waladun salihun yadduhu la foofu dugal na fa waladun salih kon sa ñaari sa ñaari waajur bu ñu fi nekkatut eh, da nga leen sàkku ak njëgal ci sunu borom di leen ñaanal loolu itam gis nañ ko ci dégg nañ ko ci waxtaanu sëñ Mamour yi kon daal waxtaan wi lépp am solo kon xëy na waxtu gàtt bi dafa tax euh, dañuy yem foofu rek di sant sëriñ bi bu baax ci jàppandal gi nu jàppandal ci biñ ko soxlaa lool it li muy wane mooy wane ne ci liggéey bi la bokk sëriñ Mamoor xam ne ku ne xam ne taxawaay yi sëriñ bi doon wax léegi présentation bi ci commencement bi wax na ko gis na ne liggéey yooyu waar woowu ci liy liggéey moo tax biñ ko sàkkoo ci moom mu yombal nañ ko lool loolu itam ñoo ko ci sant bu baax di ñaan suñu boroom mi ng xam ne dara taw ko liggéey bi muy liggéey ci lislaam yàlla na yàlla guddal aw fanam Euh, may ko wér gu yaram ba li mu yéene liggéey lislaam yéene ko liggéey ci yoonu Sëriñ Tuubaa euh, yàlla defal ko ko defal dund ko mboolem mbokk yi lu yëpp kon daal wax ji am na solo amul lenn luñ ci yokk loolu tomb yooyu lañ ci amoon ci taxaw seetlu ñoo ngi sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf sëriñ Mouhamadou Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di nuyu mbokk yëpp di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ ci turu bismil wafa bi xuquqil iman ñoom ñëpp ñu ngi maase di la sant di la gërëm di ñaan suñu borom guddal saw fan te wéral sa yaram bàyyi la ak sam xel waxtaan wi am na solo lool ba tax na laaj yi bari na lool waaye sëriñ bi daa wax ne laaj yi képp ku ci déggul sa laaj suñu waree àllarba bu jot diggante huit heures ak neuf heures ci guddi na ngeen déglu laaj yi incha allah dana ko yóbbaale ca rajo ba laaj ko tontu leen ko ndax laaj yi bari na bari goo xamante ni waxtu wi du ko maye kon dañ ciy jukki lu ci xaj rek ñi ci àllarba diggante huit ak neuf ci guddi laaj yépp dana ko laaj dana ko tontu incha allah kii de ci Lampfal FM sëñ Mamour Mbacke kenn ku ne xam na ko ci Lampfal FM kii de laaj mu ni ñaari waajuram kan la ci war a gën a topp ndeyam ak baayam kan la ci war a gën a mooy laajam bu njëkk ñaareelu laajam mooy laaj lan mooy diggante albirru wal ihsan waaw ñaari waajur muy ndey ak baay ñoom ñaar ñëpp am xaq ci doom ji ci mu topp leen ci mu jëfe njekk ci ñoom waaye nag waajur wu jigéen moo jiitu ndax suñ boroom ba mu diglee ne dama dénk doomu aadama mu jëfe njekk ci ñaari waajuram dafa bëti ko tudd yaay tudd ay coonaam ndax tegtal moo gën a sonn xamalathu ummuhu karha wa wadaathu karha wa xamluhu wa fisaaluhu thalathuna shahra nga xam dafa tudd coono yi yaay daj yépp coonab ëmb coonab wasin coonab nàmpal coonab yar ak coono ci aju yépp tax na day mel ni moom moo ëpp xaq donte ñoom ñaan yépp am xaq moo tax ba ñu laajee yoon saslam mu baamu ñetti baatam yooyu ummaka summa ummaka summa abaak na jëfe njëkk ci sa ñaari waajur ñetti yoon ci sa waajuru jigéen ñetti yoon door a jëfe benn ci sa ñaari waajur loolu teg teli wun na waajur waajur wu dafa woyof déet woyoful waaye dafa won ne rek waajur wu jigéen moo ëpp xaq moo tax sax xëy na xataayoo tax moo tax ak suñ sa waay wan jaasi li ñu tuddee tanaazon mooy su fekkee waajur wu jigéen dalaa digal wu goor wi digalal lu wuteeg moom kan nga ci war a topp subaa loolu borom xam dañuy wax ne waajur wu jigéen subaa moom la ñu war a fekk ci boobaa su fekkee mën ngaa fexe bu matal ñaar yëpp te kenn du mer nga def ñaar su fekkee ne benn rek mën a am defal bu waajur wu jigéen lépp kon dafay tegtal kon ci ci aaya boobu dana ko tegtal xadis boobu itam dana ko tegtal ci ne yaay kon moo ëpp xaq al bir bu dee bir day doon baat boo xam ne dafa gën a tënku muy jëfi njëkk rek ihsan nag dafa gën a matale bu dee ihsan bir dafay tabbi ci biiram shafaqa tabbi ci al atfu tabbi ci at tawaddud tabbi ci al isaaru rida tabbi ci day baat bul boole bir ak yeneen yu ca aju yoo xam ne yu anam ak moom la su dee bir nag day nekk menn maanaa rek mu mu beru fenn waaye su fekkente ne al ihsan nag day day jëlaali bir dugal ko ci biiram ba nag ba dolli ci nag yeneen yoo xam ne dañoo xeet moom ci wàllu rafetal jëme ci e, waajur ak topp koog nangul koog tànn ngërëm mag yi yëpp dafay tàbbi ci baatu bir ihsan moo tax alxuraan ñaari fi mu ko tudd fee baatu ihsan la jëfandikoo wa wasayil insaani wabal wabal lay ni ihsaana moo tax ihsaan bu nga xam moo gën a mat moo tax ñaari alxuraan li ci ëpp moom la jëfandikoo mbokk bi day laaj mu ni gan ñaan moo gën mu di ko ñaanal ay waajuram yi nga xamante ni ñoo jiitu waajuram yi nga xamante ni ñoo faatu dundatu xëy na fixé wuñ genn ñaan guñ ne ñaan gii rek moo lañ ko war a ñaanal waaye gépp ñaan goo xam ne dañ goo xam ne dañ ko ci ñaanal yërmande yàlla ak njéggalu suñu borom moo ci gën maanaam leen loo ko mën a ñaanal dañoo wax ne ko sax li muy baax baax jéggalul ko yàlla ko gën ñaanal ko yërmande yërmande ak njéggal saa su nekk dee leen ko ñaanal moo gën lu mën a doon julli googu ci ma tuddoon léegi ne des na ko ko jullil ci istixfaar la bokk ndax da ko koy jël ba nag te jéggalul ko yàlla fukki yoon ak juróom nga xam lépp day mel ndax dañu la mooy ñaan des na ci yaakaar ak nangu su toppee ci gannaaw jëf ju baax kon su fekkee dangaa jiital ak julli muy ak jàmm yàlla nga noppi sasali ci ñaan def na ci yaakaar ak nangu kon gépp ñaan goo xam ne dafay tegtale dafay dafay ñaan njéglu suma wala yërmande wala yërmandeem rek des na ko ñaanal waajur waaye nag amul génn ñaan guñ fixé yi ne gii rek la ñu war a ñaanal ñaari waajur teewul nag ay ñaan yu bare bare ay riwaay yu bare na ci yoo ne goo ci jël rek ñoom yëpp yam baax nañu waaye ne fixé la ko jógee genn waaye gépp kuy ko ñaanee yërmande ak njëgal rek bu doon baax na jërëjëf kii mu ni day laaj nan la mën a def moom ba am ngërëmul ñaari waajuram mooy liñ doon waxtaane rek su fekkee jëfee nga ko ñekk ni ware ni la yàlla digale nga topp ko nga toppi ko noonu rafetale noonu ci ak wetam te bañ koo may nangul ko mooy mooy boole nga albirru wal atfu wa shafaqa wa tawaddud wa isaru ridahu mën a fexe ba lépp luy tegtale uquuq lu koy tax a mer wala lu koy jàdd jàdd aw nga nga nga def ko ko rek su boobaa eh, anam googu mo daanaka mën nga ne mooy li ñu doon waxtaan lépp daal mooy mooy laaj boobu ki dafa laaj mu ni su fekkee ay waajuram dafa dof walla ñu naqari deret lool nan la mën a ak ñoom ba wàcc seen xaq waaw lum ci doon xam nga wax naa ci biir waxtaan ne yor mag lu jafe la ndax mag ñaari lu ci gën a bari day naqari deret boole kook xelam dootu mat nga ne bu dofutit dañuy wax na naag naag naag daanaka mook dafa yam ndax dootu xam dara waaye lum ci mën a doon ngir bañ suñu borom bañ nga toq ci moom wala nga taay ci moom moo tax baatu ëf ba muy tere kon nanga rafetal jëmi ci moom bu la lum la teg nanga ko nanga tegoo bu la saaga bu la naqari bu la bu la dooroon sax bu la naqari yépp fexeel ba di lépp luy tegtale njekk ak rafet nga di ko jëmale ci moom lu yàgg-yàgg nag bépp baat boo xam ne dafay tegtale ak tay wala sonn wala doyal ci moom bu mu génn ci salaam yi bu ko gëdd bu ko wax benn wax bu ñaaw na woyof ci kanamam di wax moom wax ju nooy di wax wax ju tedd loolu su fekkente ne nit ki lu lu mu gàtt lu mu ñàkk-ñàkk am xel lu mu naq naq deret su fekkee jëflante nga ak moom nii ala li xaal da nga làq mbokk mii mu ni mi ngi rafetlu waxtaan yu baax muy laaj mu ni nit ki ndax sañ naa dem ba yàlla may koog jekk mu ajali ay waajuram fekk waajuram wu góor maanaam dundul mu ajali ko ndax loolu sañ na ko bu koy defit ci nan la koy defee. ah kay sañes na ko ñi nga xamee ne. sañes na ko saraxal sarax bi mu jotti sañ nga ko ajal itam waaye na fuqaha yi dañuy wax ne ajal nit bala nga koy sañ day fekk yow sa faratay aj yow def ko ko ba noppi ndax farata ji ci sa sa los la njëkk gàlle kon su fekkee gàll gàlleegoo sa sa sa li nga li nga gàlloo kon doo mën keneen kon na fekk yow nga aj safartay aj ba noppi subaanam man ngaa ajal keneen waaye su fekkee ajalagoo nag sa sa sa safartay aj sa bopp yow mën a defagoo ko kon su boobaa doo mën a ajal keneen waaye su fekkee def ko ko noppi ne soo neexee mën ngaa sa waa ci misaal